خير دين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 ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen bi weeru koor gi tàmbulee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak ñeent ñu war cee dalal suñu mbokk Serigne Souhaïbou bu Diop di koo xam ne moom tamit ci wàll gi rek lay yëngutu ñu koy dalal nag ci tomb ba solo boo xam ne ci la spécialisé wu ndax moom la jàng muy euh, koom-koom ak finance ci wàllu àdduna bi euh, kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf rek ci ay jaar-jaaram mu tàmbulee njàngum alxuraanul karim fii ci Touba ci daara yi Serigne Abibou Mbacké waaye nag jeggalee ko fële ca Dakar ba bind foofu ay kaamil ginnaaw bi la tàmbuli njàngum xam-xamam ba tey dellusiwaat ci Touba ci daara yi Serigne Habib Mbacke ci loxol suñu baara tàmbuli foofu njàngum xam-xamam bi mu fa jàngee aslëf la fa jógee dugg ci institut Al-Azhar bi nekk ndaam am foofee ash-shahada al-i'dadiyya te mooy BFEM ginnaaw bi mu amee BFEM la bàyyi ko fii senegal dem fa la ci Égypte continuer am njàngam rek ci institut Al Azhar bi nekk foofu noonu Caire ba foofu la amee baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat la ñuy si fii senegal dugg ci université bu Cheikh Anta Diop ginnaaw bu ab diir mu jóge fa dugg ci benn institut bu ñuy wax IAM muy institut africain Euh, de management foofee la jànge ba am fa licence ci wàllu finance ginnaaw bi mu amee licence ci wàllu finance la fi jóge dem fële ca France lépp rek ngir continuer am njàngam euh, ba am foofu master 2 ci wàllu finance islamique am fa tamit beneen master 2 ci wàllu sociologie et droit des religions kon mën nañoo wax ne moom maanaam walla gi nga xamante ne moom lañ ko jox tey di ko ci waxtaan loo muy ci wàllu koom-koom yaakaar naa ne lu mu xam la lu mu maîtriser la ndax ci la spécialisé wu. kon incha allah ni ma ko waxee rek ci njaal benn waxtaan wi danañu xamal relation bi nga xamante ne wala rapport bi nga xamante ne moo am ci diggante finance ak économie ba tey tamit danañu andil lenn ci système financier yi ba tey danañu indil Euh, avenir finance islamique ci Sénégal su noppee ci loolu nag dana indi yi nga xamante ne jàpp na ne xaj na war naa mën a gàllankoor finance islamique ci Sénégal ak yeneen ak yeneen incha allah ci biir waxtaan wi dañ koy tënkee noonu rek kon xam naa ne ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci talaata ji sëriñ Koso si la dalal muy waxtaane waxtaanee sabilul wusul mooy yoon wi nga xamante ne ci la nit ki mën a jaar ba àgg ci boromam. bu dee ci àllarba ji incha allah sëriñ Moustapha Guèye Badar la ñuy dalal muy waxtaane daruratu taf'il shumuliyatul fiqh mooy war guñ war a dooleel matalek fiqh bu dee ci alxames ji incha allah sëriñ Mouhamadou Kama Thiaw la ñuy fas yéene dalal muy waxtaane at tawassul bayna al mujizina wal mani'in mooy ñaan ci barkeb nit ñi koy daganal ak ñi koy tere bu dee ci ajuma ji incha allah sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Basiru Antañang moom la ñuy dalal muy waxtaane al islam wal hurriya mooy lislaam ak moom sa bopp bu dee ci gaaw bi incha allah sëriñ Muudu Diouf euh, moom la ñuy dalal muy waxtaane acte 3 de la décentralisation muy gox goxaan yi ak lépp loo xamante ni loo ci moo da ci aju bu dee ci dibéer ji euh, médecin Moustapha Diop di médecin chef fële ci Thiès nekkoon ko fii Darou Moukhty moom lañuy dalal muy waxtaane faju fagaru moo gën faju al wiqayatu xayrun naa al ilaaj bu dee ci altine ji Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacke Ndiogu la ñuy dalal muy waxtaane al xitma fi tariqatil muridiyya mooy xidma ci yoonu murit bu dee ci talaata ji incha allah sëriñ Hamza du Mbakke moom sëriñ Abdul Ahad moom la ñuy dalal incha allah kon loolu mooy programme semaine bii nga xamante ni incha allah moom la ñuy fas yéenee tàmbali ginnaaw suba wala suba incha allah. kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox sëriñ soin bu jóg ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxee tey ñuy ñaan yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammadinil makiin wa ala aalihi wa ashaabihi at-taahiriina ajma'iin shakawtu kawniya baliidan naasiya ilayka ya barru fa kulli haadiya raqi xijaaya li daqaa'iqi alculuum wa lil gawaamidi wa sayyirnii fahiim xataa ushaahida alladi qad kamunaa min cilmika annaafici daalika almunaa yassir li alcasiira wal yasiira wa rud li assicaaba yaa qadiira ak borom Tuuba mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci gën gaa rafeti nuyoo di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di ziyaar bu baax ci weer wi ñu nekk di jiital ci nuyoo yi ak ci ziyaar yi itam kilifa dëkk bi di Serigne Abbas Mbacke di ci toftal mboolem kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci gannaawam nuyoo yooyu nag ak ziyaar yi ñu ngi koy teg ci mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk ci bopp liggéey bu am solo bi di mu muwassasatul wafa bi xuquq bi xuquqil imaan ñu ko teg ci seen loxo di ñaan ñu yàggaleel ñu ko ci kilifa yooyu di beral nag nuyoo ak cant ak ziar mbooloo moomu ñu tudd léegi di leen ndokkeel bu baax ci liggéey yu am solo yi ñu taxawee di leen ci encourager itam di ñaan suñu boroom teg ci loxo ba fi ñu ko bëgg a yeggale suñu borom yeggale leen ko fa ci barkeb Serigne Touba xam naa njëkkalanteeg waxtu wi dañuy daldi rek dugg ci biir thème bi incha allah comme ni ko sëñ du Kara fàttalee léegi thème bi mooy la finance et l'économie mondiale an al maliya wal iqtisad al alamiya li ñuy tàmbalee nag xam naa wala li ñu li ñu bëgg tase waxtaan wi mooy dañ ko bëgg def ci juróomi pàcc juróomi poñ mooy li du Modou a doon fàttali léegi bi ci jiitu mooy fàttali bu ñuy fàttali rapport bi nga xam ni moo am ci diggante économie ak finance mooy finance ak économie lan moo leen boole loolu xam naa buñ ko leeralee ba la ñoo dugg ci biir dina dina am solo buñ ci jógee itam dinañ présenter xëy na yenn système financier yi nga xam ne ñoo am système financier nag buñ koy wax mooy Euh, an an nuzum almaliya xam naa xamuma ci wolof nañ ko war a waxee système financier yi am daal ak euh, xam naa nag ci dinañ leen présenté présenter présenter bu gaaw rek waaye ci fi ñuy taxaw mooy finance bi nga xam ne mooy bi gën a tasaaroo te mooy conventionnel bi mooy bi nga xam ne rek moom lañ dëppoo ci battal noonu lañu koy waxee xool moom nan lay nan lay fonctionner fonctionnement am lan la mooy nu ñu koy utiliser ak itam ban jeexit lay am ci économie réelle bi moom finance boobu bu buñ ci jógee daal di xool itam finance islamique bi nga xam ne finance la bu nga xam ne mën nañoo wax ne dafa nekk un peu à la mode ci baat buñ buñ sañoo jëfandikoo baat yooyu mooy lu xew finance bu xew boo xam ne ñu ngi koy dégg lu bari bari léegi. moom itam nu muy nu muy fonctionner lan mooy fonctionnement am ak itam ban jeexit la am ci économie réelle économie réelle nag baat la bu am solo buñ ko waxee dañ ci taxaw ndax am na lu ko wutaleeg économie réelle mooy économie bi dëggantaan kon mel na ni ñuy am beneen xeet économie bu ñuy dégg te du réelle. loolu dinañ ci dinañ leer ci biir waxtaan wi incha allah moom itam bu ñu ko waxtu yu mayee. bu ñu ci jógee ñeenteelu partie bi mooy doon ëllëgu finance islamique ci Sénégal wala jan yaakaar lañ mën a am ci finance islamique ci Sénégal loolu itam jàpp naa ne mën nañu amal solo buñ noppee nag partie bi nga xam ne mooy juróomeelu parti bi te ñu ciy tëjee mooy li ñuy wooye ay facteur de lu ñu jàpp ne war naa mën a gàllankoor doxinu finance islamique ci Sénégal. loolu mooy plan bi nga xam ne incha allah moom lañ bëgg a topp ci ci biir waxtaan wi di ñaan yàlla itam mu kàttanal ñu ba lépp mën a leer te itam buñ ci jógee lépp mën a doon njariñ kon ci wàllu gu njëkk gi muy relation bi am ci diggante économie ak finance comme ni ma ko waxee woon léegi ku ne xam na ni boo loolu bu delluwaatee ci économie ci boppam économie ma fàttali ne mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jàngat nu ñuy def ba. produire am koom-koom nu ñu def ba produire koom-koom nu ñu def ba ba defar koom-koom koom moom itam bu ñu noppee nu ñu koy séddaleewaatee ba ñëpp jot ci waaye itam li ci war a duggaat ci économie bi duggaat fa ngir mën a produire aat moom itam koom-koom leneen li nga xam ne dañ koy jëfandikoo mu jeex benn yoon moom lañu ñuy woowee moom itam ñu consommer ko saa à dire xam-xam bi jàngat jaaruwaay boobu yëpp nag mooy circuit boobu yëpp moo tudd économie. moom nag lu ko booleeg finance bu ñu ko bëggee xam fokk ñu xool yoon yi muy yoon yi économistes yi wala économie ci boppam yoon yi muy jaar ngir defar koom-koom moomu. yi li ñuy wax mooy ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu googu ñoom dañuy wax ne ñaari yoon rek moo am yuñ mën a jaar ngir produire lu ñuy wax koom-koom maanaam richesse ngir ñu mën koo defar ci ñaari yoon rek la ñuy jaar mooy lu ñuy wax liggéey ak capital ñoom noonu lañ ko waxee. damay présenter li ñu wax rek bu noppee ñu ñu ñu commentaire ko jàll ci yeneen parties yi. Euh, travail nag ñoom bu ñu koy wax dañ koy yemale rek ci personnel bi nekk ci biir entreprise bi di liggéey moom loolu moo tudd travail ci ñoom boo ko defee jumtukaay ya muy jëfandikoo foofa nag moom mooy tudd capital kon dangay gis ne ay machine ak ay mboolem jumtukaay yu ñu jëfandikoo rek ci la bokk. te jàpp na nag jumtukaay yooyu ñoom personnel bi suñ ko jëfandikoo wee luñ ci lim leen di jural mooy koom-koom daanaka dañoo ñaari yoon yooyu lañ mën a jaar bu ko defee. Euh, facteur buñ ñu jëkkoon wax muy travail dañu jàpp ne personnel boobu ñoom ñoo koy def bu ko defee li leen di fay li leen di rémunérer mooy salaire yi ñu leen jox xam nga loolu déggin wu xaw a xat la ci liggéey waaye économiste conventionnel yi ñoom loolu la ñu wax defe naa mooy li ñu gis ci téere yi jàngale économie yépp boo ci demee loolu nga fay fekk moo tax ñi ñuy woowe ay économiste islamique te bari yàgguñoo xew ci année mille mooy principe bi yàgg na fi waaye bi ñu ko formalisé nag tuddee ko économie islamique te ki ci gën a siiw di Mouhamad Omar Chabra am nañu ko xam wala Mawdudi moom itam ku ñu xam lañu bare bari xam nañ ko nga xam ne Pakistan googu xat ja jajëf foofu côté yooyu la dëkkee woon ñoom li ñu wax dañ ne ñaari facteur amul benn rek moo am mooy mooy bi tudd travail ndax yemut ci entreprise bi fu nit mën a nekk di yëngu te yëngu ma mën a jur koom-koom rek loolu facteur de production la lay tudd su boobaa travail boobu nag ñoom lañ jàpp ne mooy séddalikoo ñaari ñaari capital ñooy ñooy ñooy composé wu liggéey bi doog am capital bu njëkk bi mooy capital humain lañ koy wax mooy nit ki ci boppam ab capital la ci liggéey bu jàllee bi ci des mooy capital matériel lañ koy wooyee mooy jumtukaay mboolem jumtukaay yi muy jëfandikoo loolu mooy beneen capital bi ci des bu ko defee ñaari capital yooyu bu ñu leen boolee bu ñu leen conjugué mooy joxe travail mooy liggéey liggéey boobu noonu nag mooy nit ki intelligence am ak xam bu ko jëfandikoowee jum euh, dimbalikoo ci jumtukaay yi muy yi nekk yi mën a amee loola muy def bu leen bu boolee ñaar yooyu intelligence am xam-xamam ak jumtukaay yooyu moo tudd liggéey liggéey boobu nag li muy jur moo tudd koom-koom mooy richesse kon dañoo gis ne benn facteur rek moo am mooy travail ci boppam. moo séddale ko moo séddale ñaari capital capital humain ak capital matériel capital matériel boobu noonu nag lii tax mu mën a nekk lii li koy yombal ba am moo tudd finance. loolu moo boole économie ak finance mooy kon day mel ne ab branche la ab partie la ci biir ci biir économie moom finance mooy capital matériel bi li koy jombal moo xam par exemple liggéeykat bi nga xam ne dafa soxla machine moo xam day dem ñu lebal ko ab machine dañ ko dañ koy jox ab machine muy liggéey di rembourser machine bi wala day dem ñu lebal ko xaalis mu jënd ab machine di liggéey lu mu ci mënti doon yoon wi muy jaar la ñuy wooyee finance yoon wi muy jaar ba capital boobu mën a mën a jàpp su ko booleeg nag capital humain bi mooy moom ci boppam nit ki ak yeneen nit yu moom sax xëy na li ñuy li ñuy def muy travail jur li ñuy wax richesse richesse boobu ni ñu koy distribuer waat mu tasaaroo waat xam-xam bi jàngat loolu lépp nag moo tuddu économie kon li ngay gis mooy finance ak branche la ci ci économie loolu moom la waaye nag foofu la ci conventionnel yi di yam mooy économiste conventionnel yi moom li ñuy wax rek mooy nañ fexe daal ba am ñaari capital yooyu buñ noppee itam fexe ba produire koom-koom bu ko defee eh, économiste islamique yi nag ñoom ñoo ci léegi foofu ngay jaar nag yoon woowu ngay jaar ba capital matériel bi mën a am lépp nag dafa war a dëppoog l'islam dafa war a dagan yoon wi ci boppam dafa war a doon yoon woo xam ne l'islam maye na ku ca jaar ngir am lum liggéeyee boo fa jaaree itam ba noppi liggéey bi ci boppam ngay def tamit dafa war a doon lu dagan maanaam jëmmi liggéey bi ci boppam foofu kon da nga gis ne économie islamique mën naa am sax amut wala tur wi c'est-à-dire bi fi nekk nii rek buñ jëlee principe bu al aslu fi al ashya dañ jàpp ne kon économie ci boppam moom lañ jëlaat rek wala finance daal di ci def lu wax filtrage mooy filtrer ko ci ngir mën a koo dëppaleeg l'islam mooy génne li bokkut boobaa xam ne xëy na baat bi gën a euh, jub ci gëstukat yi mooy économie exclusive lay doon su boobaa wala finance exclusive mooy bu nga xam ne dañuy jël li fi nekk lépp xool li baaxut nag ñu koy génne ñu génne li baaxut ba mu des li baax kese ñu téye loolu kon mooy mooy différence bi nekk ci diggante économiste conventionnel yi mooy ñi nga xam ne mooy économie bi ñu dëppoo ci àdduna bi conventionnel baat bi loolu firi mooy li waa àdduna bi dëppoo di ko doxee économiste islamique yi nag mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy fexe li ñuy jëfandikoo ci koom-koom lépp dëppoo waat ak l'islam nga xam ne yoon wa ñuy jaar comme ni ma waxee woon ci capital boobu ma tuddoon léegi ma capital matériel boobu yoon wi ñu koy jaaree lépp dañuy fexe ba mu dëppoog ni ko l'islam bu noppee liggéey bañ ciy def itam yoon woowu bu daganee ba noppi liggéey bañ ciy def day faawu lislaam da koy gërëm ndax am na liggéey yoo xam ne lislaam nanguwu ko loolu ñun ñëpp xam nañ lu mel ni li ci li man exemple bi ñu ci mën a joxe rek mooy xam nga ne ki jël alalam moo xam alal bi lu mu dagan dagan fi mu ko jaar lu mu baax baax bu dee la muy liggéey mooy defar sàngara di ko jaayaat loola lislaam mënu koo mënu koo gërëm par exemple ab exemple la bu ñuy joxe rek ngir wane ne du liggéey yëpp a moo tax économiste islamique bi fi muy taxaw mooy fi ñuy jëlee alal ji na dagan waaye fi ñu koy liñ ciy liggéey itam na dagan ku ne xam na ni itam loolu euh, rapport bu bu bu bu bu sew la am ak diine ci boppam sax mooy lekk lu dagan ci boppam li ngay jëfandikoo dagan li ngay liggéey li ngay li ngay fi ngay jëlee la ngay liggéeyee mm, loo xam ne l'islam ay alxuraan ak xadiis yi bari nañ ci lool yoo xam ne li ngay jëf bala nga koo jëf lekkal lu dagan ba noppi yaa ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihan la yàlla wax ci alxuraan lekk leen lu baax te jëf lekk leen lu dagan te jëf jëf ju baax day mel ne kon ab charte la ciy doon bala ngaa jëf lu baax ñu nangu ko mooy li ngay lekk ci boppam dagan ni ki noonu itam gis nañ yonent bi sallallahu alayhi di dénkaane naan am saxaaba bu koy dénk fexeel ba li ngay lekk dagan bu ko defee loo ñaan mu nangu loolu li muy firi itam xëy na mooy ñaan gu nangu dafa lëkkaloo ak lekk lu lu dagan kon économie bu ñu koy jàngat indiwaale ci itam xalaatu lislaam lu am am solo la ndax euh, économie mooy tax dund gi continuer te itam dund gi njariñam mooy jàmm yàlla loolu rek moo tax yàlla indi fi ñëpp kon xëy na itam xeeti gëm-gëm yooyu nga xam ne am na ak euh, it euh, xeeti xeeti dellu googu ñuy dellu léeg-léeg ci ci diine ci yenn yi tax na euh, ñu baree bari itam daal di créer lu ñuy wax ay système financier nga xam ne léegi système conventionnel bi fi nekk nga xam ne moo ëmb yépp ay système yu bari dafa duggaat ci biir yoo xam ne ñenn ñu nekk dañuy xool ni seen diine gërëme ñu créé ab système bu dëppook booba ci biir système bi fi nekk euh, di ko di ko di ko di ko di doxee bu ko système financier itam bu ma ko bu ñu ko dee wax système financier baat bi ci boppam li muy firi xam nga li ma wax léegi ci capital boobu matériel boobu ñu war a jàpp dal mm, te muy partie bi nga xam ne mooy finance ci biir économie xam nga capital boobu ngir mu jàpp ni li ma waxoon léegi yoon yi ngay jaar mooy moo xam da ngay leb xaalis dem jënd ci machine yi wala jumtukaay bi ngay liggéeyee wala dañ lay jox jumtukaay bi ci boppam ngay liggéey xam nga loolu bu ci ne dafa xat mooy koo xamanteel rek nga ko mën a seqal léegi système bi li muy jariñ nag système yi ñu teg nii mooy mboolem ñi am alal ci àdduna bi te liggéeyewuñ ko maanaam ñu ñu ñu jël seen alal xool mboolem ñi soxlaa liggéey te amuñu alal ñu jox leen ko ñu ñu ñu liggéey ci cest à ñu fexe ba ñi xamante wul ñëpp mën a daje fenn pôle boobu ñuy dajee wala institution boobu ñu teg ci digg bi ngir ñu fay dajee moo tudd système financier bi ci boppam banque yi ci loolu la ci lool lañ dugg yamuñ ci waaye ci lañ dugg mooy théorie théoriquement ni mu waroon a doxee waxuma nag ni muy doxee waaye ni mu waroon a doxee mooy barab boo xam ne mboolem ñi soxla ñi yor alal ci àdduna bi te mënuñoo liggéeye lépp la fa des ñu indi ko teg ko fa ñi soxla te bëgg a liggéey ñëw foofa jël si ko fa nga xam ne léegi du du nekkat relation boo xam ne xamante rek moo koy moo koy lal waaye ñi xamante wut man mën nañoo jëflante ci wàllu wàll wàllu googu noonu loolu mooy système ci système mooy loolu bu ñu ko waxee mooy loo xam ne dafa xatoon ñu fexe ba yaatal ko ba ñi xamante ak fu ñu mën nekk ci àdduna bi man ci di man ci di man ci di liggéeyandoo loolu euh, bu dee théorie wu système financier foofu la ci loolu la sukkandiku mooy defe naa sax euh, boroom xam-xam yi diine yi am na ñu ci wax lu mel noonu ku mel na sarax si ab fii la day wax ne ñi ñàkk dañoo soxla alali ñi am ñi am itam dañoo soxla liggéeyub ñi ñàkk c'est-à-dire ab xeeti waxin woowu la ko waxee les les pauvres besoin de de l'argent des des riches les riches ont besoin de l'argent de la du travail des pauvres noonu la ko noonu la ko waxee woon. mooy kon loolu mun a ñàkk mooy faaw am na ñoo xam ne yor nañ lu ëpp liñ soxla te itam lépp mënuñ koo liggéeyee am na ñoo xam ne nag mën nañoo liggéey am nañ kàttan gi man-man bi waaye amuñu amuñu amuñu alal jooju bu ko defee système bi mooy fi ñuy daje ñoom pour euh, seenu seenu liggéey mën a mën a jàpp ñoom ñaar ñooñu ko defee bi mooy conventionnel bi ma wax sànq mooy bi nga xam ne moom la àdduna bépp daanaka di doxee moom lañ dëppoo moo ci gënoon a yaatu ba ci at yu néew a néew. ginnaaw système boobu itam am na beneen finance bu xew bu ñuy wax finance éthique finance bu yàggale sax finance éthique mooy finance bi nga xam ne day bàyyi xel ay gëm-gëm ay pas-pas ay valeurs yoo xam ne ci ngor lay tënku ak ci lu mën a la ñuy woowee finance éthique. moo tax gëstukat yu bare bari finance yi nga xam ne dafa jëm ci diine foofu lañ ko dugal nga xam ne beruñ ko maanaam am na gëstukat yi finance yu bare bari sax finance islamique moom amut maanaam finance éthique la bokk mooy finance bu nga xam ne dafa dëppook éthique l'islam éthique bi l'islam soxla finance bi dëppook moom mooy bi ñuy wax finance islamique kon da nga gis ne ci finance éthique mën nga cee wàññi lu ñuy wax finance islamique mën nga cee wàññi itam fonds yu bari yi lu mel ne fonds catholique yi am nañ ay fonds yu nga xam ne ñu dëppook seeni seeni principe yu gëm-gëm ñoom yoo xam ne ci bible lañ koy jëlee mooy fonds catholique yi protestant yi am nañ ko nga xam ne lu ci bari ci ci Calvin boobu la nga xam ne moo révolutionné protestant yi seen seen seen seen yoon wi hébraïque mooy juif yi am nañ finance boo xam ne itam dafa dëppoog seen seen i gëm-gëm nga xam ne moo la ñuy wax fonds hébraïque boobu exemple bu ñu ci joxe mooy xam nga juif yi ci seen biir bu ñuy leblante dafa araam ci ab juif mu lebal moroomum juifam ba noppi teg ci intérêt loolu dafa araam ci ñoom nga mi ngi ci Deutéronome seen téere boobu nga xam ne moo jàngale seen i loi dañ ko cee bind mu leer dañ ne bul bul bul bul bul bul laaj sa mbokk sa mbokk ci ñoom mooy ab juif na yow bu ko laaj intérêt ci li ngeen di moo xam ci alal moo xam lu ñuy lekk la loo ko jox bu mu ci teg dara moo xam xaalis la bu mu ci teg dara moo xam lépp luñ mën a leblante di ci teg intérêt bu dee sa diggante ak sa mbokk bu ko ko laaj daan ne nag bu dee ay étranger lañ verset bi noonu la ko waxee bu dee ay étranger lañ nag sañ ngeen ko moo waral ci ab juif buy jëfandikoo buy jëflanteeku jullit wala ab chrétien moom mën naa jëflante intérêt day dagan ci moom su boobaa waaye bu dee ci seen biir la ñoom dafa aram fi ne ab ñaari juif ci yoon ci seen lépp ak seen loi yi nga xam ne moo nekk seen téere yi ba léegi nii duñ leblante di ci teg intérêt dafa ñoom loolu itam moo moo yàggoon ci ci chrétiens yi xam nga chrétiens yi seen seen gëm-gëm yu ci bare bare ci ancien testament boobu nga xam ne juif yi la ñoroon ci la jóge ancien testament boobu chrétiens yi bi ñu ko jëlee ñoom loolu ni ñu ko déggee woon rek mooy sa frère sa mbokk mooy képp ku gëm nga xam ne chrétiens yi li ñu ko déggee woon kon mooy mboolem ñi gëm rek moo xam mooy juif moo xam muy chrétien loolu am na chrétiens yu ci génnaat yoo xam ne lu mel ne saint Thomas d'Aquin boobu ñuy wax moom moo njëkk ci ñu njëkk a wane loolu ci juif rek la yam ak Calvin bi mu tuddoon léegi ci lañ bokk nga xam ne ñoom dañoo daal di uraat yeneen système yu dëppook ñoom itam liñ gis seen bible bi waaye ci yoon euh, chrétien yàgg nañ bokk di jëfandikoo principe bi ma wax léegi ci juif yi walla na ci ñoom ndax frère ba foofu ñoom sa mbokk ñoom itam dañ ko déggee woon képp ku gëm rek seen seen seen seen bible yooyu ci nga bokk ba bu yàggut ci mooy ci ci li ñuy wax moyen âge ci année 1500 yi ci la Calvin moom ma tudd léegi ak euh, Saint Thomas d'Aquin ñooñu wane ne nag loolu ci juif yi rek la yam ndax loola loi yooyu ci juif yi la nekkoon te itam ñoom amut ay loi yu nuru loolu ci ñoom am na nag ab euh, ci bible bi ab euh, partie bi wax naan bul sàcc benn yoon sàcc googu nag am na ñu ko dégg ci ñoom ne taux d'intérêt yi ñuy wax ci banque yooyu ci lañ bokk ba ñoom dañoo créer ay fonds yu nga xam ne dafay araamal araamal yooyu ci seen biir nga xam ne ñi ko ci araamul dañ ko tolérer maanaam dañoo mën ne tolérer mën nañ koo tolérer ndax économie bi ko laaj waaye té waaye nag eggut ci dagan toléré nañ ko nag waaye ëggut ci dagan ñoom fi ne principe boobu la ñuy jëfandikoo fi ne nii. Eh, bu ko defee at yu mujj yi nag fonds yi buñ buñ dekkiwaatee maanaam nga xam ne xam nga ek finance islamique moom faaw day doon bu dee lu am la ci jamono Yonent bi la fi la amoon moo ko fi bàyyi ñi toppoon ci moom bàyyi ko fi. waaye nag def ko ab système système moom modéliser ko mu mu yaatu yaatal ko loolu moom léegi la xew fonds yi yëpp itam noonu lañ demee mooy dañoo dem ba gis ne finance bi ay problèmes yu bare bare bare yoo xam ne dinañ ko gis ci kanam. bu ko defee ñenn ñu ne daal di utaat ak finance bu dëppoog lañ gëm ñoom te loolu itam mooy li ñu seetlu ci àdduna bi mooy saa bu problème amee day mel ne ñi bëgg a saafara problème bi faaw dañuy delluwaat ci ay gëm-gëmi diine mooy problème yu fii daanaka ku fi toogoon moo xam ak ki wax ci politique moo xam ki wax ci sociologie a wax saa bu ci problème amee a lijjanti problème bi dañuy delluwaat ci ay gëm-gëm dañuy delluwaat ci diine économie ak finance itam noonu la mel bi crise yi bare te metti dañoo mujj gis ne naka te problème bi mi ngi ci jëmmi finance bi ci boppam ñu daldi fonds yi yëpp ci lañ commencé waat a xew fi ne yu yaatu lañ am na lu ñuy wax ay fonds dharmique fi ne dharmique mooy dharma bi nga xam ne euh, yeneen diine yi hindu hindouisme par exemple wala bouddhisme wala chinisme wala sikhisme ay diine lañ yu nekk boori Inde yooyu ci téere yooyu lañ yor moo tudd dharma comme ni indi téere yi chrétien yore injil euh, wala bible nouveau testament ñoom noonu lañ koy wooye juif yi yore ko bible ancien testament ñoom itam seen téere yi noonu bu ko defee euh, dellu googu ñu dellu ci ci ci système yooyu nag nga xam ne mooy dellu ci diine li koy li koy li koy expliquer xëy na mooy faaw ñu bu ñu ko bëgg expliquer faw ñu ñu ñu gës ñu xoolaat finance conventionnelle bi ma waxoon nii mooy bi yaatu bu tasaaroo bi ni muy ni muy doxee doxin bi bu buñ ko buñ ko buñ ko xoolee dinañ gis ne problème yi ñuy wax nii fan la fi nekk xam boo xoolee euh, finance acteurs yi ci nekk moom pour nga présenter leen déjà mooy banques yi banques yi ñooy acteurs yi acteurs yi ci ñu ci gën a xam am na li ñu wax ay marché financier am na itam lu ñu wax ay société d'assurance marché financier yi nag xam naa du ma ko exposé fii nii parce que damay ragal mu jëlal ñu temps bu bari te miinuñ ko lool ci suñu ruq yi Sénégal wala sax ci Afrique miinuñ fi marché financier yi bu baax a baax euh, waaye banque yi moom xam nañ ko ak société d'assurance yi bu yi nu ñuy fonctionner lépp ci ñaari levier yu essentiel ci la ñuy seen liggéey bépp ci lañ ko teg mooy ñaari ak ñaari activités yoo xam ne daal mooy seen activité essentielle moom mooy dépôt ak crédit dépôt ak crédit rapport bi ñu am moo waral mboolem activité yi amaat ci banque yi amaat ci maanaam ay activité de soutien lañ koy wooye activité yu nga xam ne day jàpp ndal ñaar yi nii nga xam ne waaye ñaar yi moom mooy li tax dëggantaan banque yi di di di fonctionner moo tax banques yi di nekk nga xam ne bu amutoon yëpp dañuy dañuy tëj mooy moom nu muy doxe mooy lan mooy li ma waxoon sànq ci théorie bu théoriquement yi waroon am mooy ñi nga xam ne dañoo yor xaalis buñ soxlawul wala buñ jëfandikoogul léegi ñëw teg ko fa ngir ñi ko soxla man koo liggéeyee ñëw jël si ko fa. loolu mooy loolu mooy principe bi nga xam ne moo tax ñu wax dépôt moo tax souvent bu ñu koy wax dañuy wax dépôt à terme boobu itam laay gën a laay gën a wax fii nag parce que yeneen dépo yi ci des yi ci bari bari taxut banques li leen ñor dëgg mooy dépôt à terme yooyu noonu mooy ba xaalis ne borom bu fa tegee dinaan nëgëni déwén soxla par exemple wala fii ak at laa ko soxla bu ko defee banque bi ne ko dinaa la garantiral ne boo ñëwee di nga ko fekk waaye dinaa la ci tegal nangam comme da ko fay ba na gën a déwén moom soo ñëwee di nga ko fekk waaye dinaa la ci tegal nangam par exemple ku yoroon 1 million ne banque bi dama sama 1 million bi kat dama leen ko bëgg a dénk ba déwén ñu ne ko waaw kon dinañu la tegal 5 pour cent 5 pour cent defe naa bu ñu ko xoolee 50 000 francs lay tollool ci garantiral na leen seen capital maanaam capital bi dañ ko protéger à 100 pour cent loolu la ñuy wax capital protégé à 100 pour cent ba noppi itam intérêt bi ci tegee itam dañ ko garanti loolu lu ñu ciy def mooy am na léegi ku ko soxla day ñëw ñu jox ko ko moom bu ñu ko ko joxee comme banque bi dafa waxoon waa ji ne ko garantiral na leen 100 pour cent loolu mooy crédit nag léegi crédit daal di doog a ñëw dépôt bu amee ba pare le crédit di ñëw crédit mooy ñi ñi ñu koy lebalaat ñu war koo ñu koo banque bi di wax léegi 1 million bi boo ko soxlaa mën naa la koo lebal waaye yow faaw nga teg ci 10 pour cent nag mooy mill francs nga ciy teg boo ko indi 1 million 100000 francs nga indi su ñëwee banque bi jël 1 million 50 yi jox ko ko ko fa tegoon jël 50 yi moom moom ko moom mooy wàllam. loolu mooy mooy crédit mécanisme boobu nag ci la banque yi di jaar di def lu ñuy wax création monétaire mooy amal xaalis xam nga liggéey xaalis moom banque centrale rek moo koy def. foo dem ci bi am nañu ay banque centrale yoo xam ne mën naa nekk ab ay réew yu bari ñoo koy bokk wala melnum réew waaye banque centrale ba rek moo sañ a liggéey xaalis ci itam dëppale ko politique bañ teg ci réew mooma nga xam ne dañ koy saytu maanaam liggéey bi du ko neexee la yoon wi mu koy jaarale ba mu ñëw yoon wuñ encadré la mooy circuit économique bi mu koy dugal léegi li ñuy wax nii pour ñu mën a mesurer danger bi déjà bu dee crédit bi ma wax léegi nga xam ne mooy jox la 1 million bi nga teg ci moom ku ne na ne ñun suñu mooy bor boo xam ne dañ la koy lebal nga war a teg 10 pour cent bu bor ba kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba suñ diine du gërëm loolu loolu problème religieux la ci doon waaye xam naa man problème diine sax du ma ci dugg lool ci araam gi ak dagan gi xam naa am na ñu ma ko gën a maîtriser ci mbooloo mi waaye ci problème économique yi laa laa gën a laa gën a laa gën a euh, bëgg accentuer waxtaan yi pour ñu xam loolu lim ñu mën a indil ci ay crise économique maanaam mécanisme bi ma wax nii ci dépôt yi crédit yi nga 1 ñu fa dénkaane nga xam dañu ko fa ma wax sànq banque yi damaa wax ne ci la ñuy jaar pour def création monétaire création monétaire mooy amal xaalis bokkut ak liggéey ko fi ne ñaari baat yu jigéen lañ yoo xam ne man xaw ma sax ba léegi nuñ koy nuñ koy tàqalee amal xaalis mooy li wax création monétaire émission monétaire nag mooy liggéey ko ci boppam mooy li banque a comprendre bu dee ay milliards tamit maanaam risque bi fi nekk. bu dee banque centrale benn 1 million la liggéey par exemple mu jaar ci circuit normal bi yàlla def mu tombé ci loxo yi suñu Ahmadou sama dem ci banque bi ne leen dama leen fi def dépôt à terme déwén laa ko soxla ndax man ba léegi suñu Ahmadou compte am na fa 1 million boo ko neexoon ginnaaw suba mu dem lever ko bi mu ko fa dugalee ci suba ga ma ñëw man soin ne leen damaa soxla ngeen lebal ma 1 million ndax dama ko soxla ci changé dañ naan ma dañ la ubbil ab compte defal la ko ci banque bi la jox xaalis bi ubbil compte compte bi mu versé la ko ci boo xam ne foofu lañ la ko yóbbu itam su ko defee man ci sensé rek am naa nga xam ne ko day mel ne kon ñaari 1 million ñi ngi ci ma ñi ngi ci économie bi te à benn 1 million la fi banque centrale defoon banque bi tam bi ma koy jox dana ma da nga teg dama pour cent muy 100000 francs kon 2 millions 100000 fi na mi ngi ci mi ngi ci économie bi léegi ndax banque bi ci compte am def nañ fa 100000 francs yu moom man sama compte am na 1 million compte suñu xam am léegi am nañ ci économie bi 2 millions 100 nga xam ne léegi économie financière bi dafa doubler économie réelle économie réelle mooy loolu mooy dëggantaan li am économie financière mooy li ñuy tudd ci ay chiffres ne moo fi nekk léegi nag comme ci 1 million lañ mën a lijjanti léegi 2 millions 100 te yemu ci fi ne ba ma may ba ma ko lebee ñu def ko sama compte ginnaaw si bëgg suñu Modou Kara mii bu demoon itam ne damaa soxla 500000 dañ koy wax waaw lebal lañ la 500000 boo xam ne ku ne am na ko suñu Modou Kara am na ko Bachira Aye 500000 francs man am naa ko 1 million suñu Ahmadou am na ko 1 million banque bi am na ko 100 100000 francs nga xam ne ci sensé bu suñu Ahmadou ñëwoon jël xaalisam ñun ñëpp dañu am problème man ak suñu Modou Kara duñu jëlati xaalis léegi banque bi li muy def mooy xëy na balaa suñu Ahmadou soxla xaalis bi soñé bu dina commencer rembourser moom par 100000 weer wu jot diggante boobu suñu Ahmadou bu soxlaa 200000 bu ñëwee dina ko fekk bu ko defee bu ñu ci boolee suñu Modou Kara nag problème buy am day gën a aggravé wu dinañ gis ne crise 2008 bi également lu mel noonu moo ko moo ko waraloon

lépp à terme 1 1 virgule pour cent maximum du ko weesu. bu dee réew mu risques yi bari tamit kii leb toujours li muy fay day gën a bari ndax risques yi dafa bari moo tax mooy day dem ba 10 ba 12 pour cent dafa yegg bu dee réew mu risques yi bareewul nag mën na faa bañ a mën naa dem 6 pour cent 7 par exemple. bu ko defee diggante ñaari taux yooyu dépôt à bi liñ ko liñ liñ ci war a fay ñoom ak li liñ li li client bi ko leb si di fay boobu bénéfice boobu maanaam écart bi ñoom banque bi moom lañ ci moom lañ ciy bu bu ñu weesoo la dagan geek araam gi moom problème économique yi mën a jur rek déjà lu lu jar ut ut pexe la problème économique yooyu rek jar na ut pexe te dinañ gis ci kanam euh, ak ay chiffres yu réel problème yooyu fan la nan la nan la manifesté woo ci ci crise yi jàll yépp bu dee société d'assurance yi ñoom ni ñuy liggéey moo gën a xorom ñoom ni ñuy liggéey mooy maanaam li ma waxoon sanq ci liggéey maanaam création koom-koom fi ne ñoom dañoo dañoo ci économie mooy lan mooy waa ji day dem jënd ay machine am booleeg dooleem di liggéey kër këri am dara daal di ci am lu mu defar ba loola sotti mu jaay ko ñu fay ko biñ ko fayee li liñ ko fayee ci lay moyen lam fere woon ci diggante boobu yëpp li ci des mooy bénéfice am nga xam ne courbe de production ni muy doxee mooy courbe de courbe d'économie sax lay wax courbe de l'économie bi mooy activité bi ngay def ba pare jaay activité bi ñu fay la bu dee assurance yi ñoom li ñuy def mooy dañ da ngay jënd ba noppi ñu doog a lijjanti ba xam dinañ la jaay wala duñ la jaay mooy loo mën a assurer rek da dem fay li ngay assurer weer jot nga fay li ngay assurer ñu doog a xam ba xam lu ñu lay jaay wala déet loolu fi ne a li ñuy def ci ci l'islam waaye li ko wutaleeg salam mooy salam moom la ñuy jaay xam nañ ko ba ñu balaa ñu joxe njëgg lañ ko xamoon wax nañ bu ñu eggee ci barab sàngam dinañ la ko jox waaye lii bu nga joxee njëg bi li ñu lay jaay moom xamaguñ dina amam déet maanaam shay'un ihtimali loo xam ne xamaguñ luy am la wala lu am mooy li ñu lay jaay daa am luy am ñu doog la ko ñu doog la koo jox maanaam nga xam ne da économistes yëpp dañuy wax ne maanaam mooy seul acti seul secteur bi nga xam ne maanaam inversion courbe de l'économie bi lañ moo fa am nga xam ne banque yi maanaam ki société d'assurance bi day dajale xaalis ñëpp ba eggal léegi nag doog a lijjanti ba xam moom dina jaay wala du jaay ak itam lan mooy xew pour mu jaay nga xam ne njaay mi maanaam amagu ci tayaqun maanaam adamu tayaqun moo ci am ñoom mécanisme bi ñuy jëfandikoo ci seen biir mooy incertitude boobu incertitude mooy adamu tayaqun mooy lu wóorul léegi rek dañuy jënd certitude bi mooy dañuy fexe ba du am nu ñu koy jëndee mooy bu ñu dajalee xaalisu ñëpp par exemple mu cinq 5 millions ñi assuré ñëpp weer wu jot ñuy fay 5 millions am na ay calcul yu ñuy def ba xam maanaam probabilité wu accident am nu mu toll maanaam est-ce que probabilité pour cent la wala 20 pour cent dañuy xool par exemple ñoom marque yi oto yi par exemple bu dee ci oto cas ñu jël mboolem oto yi ñu assuré ñu gis ne at mu jot nangami accident ñun mooy ñëw ci ñun yoo xam ne kii naa ko fi def ñooy ñoo defaat réassurance ñooy assuré société d'assurance yu ndaw yi ne la léegi dama bëgg sama 20 pour nii yow nga jëlal ma ko ma fay la ko bu ñu dajalee 5 millions nit ñi ba eggal dem jox kooku 1 million mu jël risque yi nga xam ne ñoom léegi am nañ certitude te yàqun ci ne ñoom duñ jaay léegi jaayatuñ kaay bi millions yi daal jëlañ ko seen poste lañ koy def léegi yow yow boo amee problème ñële ñoo lay ñoo la koy ñoo la koy lijjantil loolu moom jàpp naa ne dagan ngeeg ñàkkee dagan leer na daal mooy man mboolem fatwa yi ñuy gis gaañu di ko def ñëpp dañ ko araamal maanaam daaru ifta al misri rek ñoo ci am position bu xaw a deng-deng yi tuuti waaye bu ñoom mboolem ñëpp dañoo wax ne loolu activité bu daganut la ci l'islam loolu nag dañ koy tàqaleeg lu ñuy wooyee ta'minu takaaful yi nga xam ne moom mooy bi lislaam nangu boobu ñun alal ji ñoo ko moom ñoo ko fa teg waaye ñoo ko moom ñi assuré ñi assuré ñoom ñoo ko moom bénéfice ba alal jooju ñoo ko moom ka liggéey dañ koy fay rek loolu mooy li ñuy wax ta'minu ijtimaa yi ba léegi am nañu ko wooyee ta'minu tadaamun yi tur yu bari la am waaye bi ma njëkkoon a tudd mooy bi nga xam ne mooy conventionnel bi bi assurance yëpp di def mooy ta'minu tijaar yi boobu moom ñëpp daanaka ñëpp dañoo commencé ci ci aramal ko mën nañu wax boo xoolee majmaul fiqh majmaul fiqh al islami bi nga xam ne aussi la topp ak fatwa bu gudd lañ ci def fatwa bi boo duggee ci google bi boo bindee li ma wax ne majmaul fiqh al islami hukmu ta'min tijaari di nga ko gis yi may lim yëpp boo leen duggee ci google bi da nga ko fekk fatwa bu gudd lañ ci def waaye daanaka liñ ci mën a jàpp mooy li ñuy wax dañuy wax ne inna aqda ta'min at-tijaari fihi ghararun kabirun mufsidun lil aqd walida fa huwa haramun shar'an ñoom loolu la ñu wax boo demee ci daarul ifta al urduniya tamit docteur Nuh Ali Salman al Qudat moo fa nekkoon jamono yi yi di xew faatu na léegi moom itam loolu wax laa yajuuzu amal fi sharikaati ta'min at-tijaari fi qawli aamati ahli al moom loolu la wax boo demee ci al majaami'ul fiqhiyya ñoom itam loolu lañ wax kullu ma yahmihi aqdu ta'min min ishtiraataat wal iltizaamaat faasid wal aqd matastamala ala shartin faasidin kaana faasida ñoom loolu lañ wax darul ifta al misri nag bu ñu fa demee docteur ali jumaa fata ba mu defoon nga xam ne bu gudd la moom moo wane ne am na xilaaf ci diggante borom xam-xam yi moom loolu la wax daal di mel ne lu ku wane nag dagan gi moom moom xaw moom la xaw a gën a lëngal ci li ma jaat li ma jort ci li ma liir waaye fatwa bi mënees na koo consulter ci net bi ku ku ci bëgg am lu gën a lu gën a leer ndax ñoom dañoo wax nag at-ta'minu tijaari yi qad istadda al-xilaafu hawlahu wahtadda daal di wane ne am na kuréel yu ko daganal waaye am na kuréel yu ko yu ko aramal waaye ci même daarul iftaal misri defaat nañ fi beneen fatwa boo xam ne aminul fatawa moom ku ñuy wax aminul fatawa mooy docteur Shawqi Ibrahim Allam moom moo ko def ab vidéo la boo xam ne da ci doon leeralaat bi mu defee fatwa noppi moom itam mi ngi ci mi ngi ci net bi boo di ko gis docteur Shawqi Ibrahim Allam la moom dafa wax ne bi mu wax ci société d'assurance béykat da ne da li mu li mu wax ne dafa mel daal ifta al li ma waxe woon li ma waxoon léegi ne mooy ta'minu takaaful yi wala ta'minu taawun yi ñoom boobu lañ ci boobu lañ nekk moom boobu lañ jàpp ne moom moom lañ war a jëfandikoo te dañoo jàpp ne ñëpp dañoo war a fexe ba yoon luwaa ba fexe ba mboolem contrat ya ñu def ko mu dëppook boobu noonu ñu moom dafa wax ne minha ma huwa xalaalun bi ittifaaqil fuqaha al muhdathin wa ittifaaqul majaami'ul fiqhiyya wa huwa at-ta'minu at-ta'awuni at-takaafuli hada jaa'izun bi ittifaaqil fuqaha al muhdathin wa hiya ma nassat alayhi al majaami'ul fiqhiyya mooy majaamil fiqh yépp mooy wax léegi wa huwa ma yasiru alayhi al amal fii daal ifta al misriya mooy ci loolu la ñuy dox ñoom itam mooy ci boobu noonu mooy ta'win at ta'awun at mooy bi nga xam ne mooy bi dëppook l'islam te dinañ ci ñëw ci kanam wax moom itam nu muy nu muy fonctionner comme niñ ko def ci bii ñu génn léegi waaye docteur Cheikh Ibrahim li mu daanale eh, fatwa boobu laa jàpp ne moo ci solo mu dafa wax ne wa daarul ifta waqad da'abat ala dhalika kathiran tad'u al muqannin al masri ila ta'dili ila ta'dili bunuud al aqd hatta yatawaafaq ma'a man taha ilayhi kathirun min al ulama haythu al ibaaha ba'da hadha at tawfiq wa hadha at ta'dil hatta yakunu al muslimu ghayru waaqi'in fi shubhatin min shubahi al haram wal awla al xuruj min hadha al xilaaf moom dafa wax ne Darul Ifta ñoom liñ yàgg def te yàgg nañ ci mooy di wax législateur bu Égypte bi ci boppam mu kaane mooy defar luwaay mu soppi mboolem contrat yi ci réew mi bañ ca daganal la budut bi nga xam ne li ëpp ci borom xam-xam yi moom lañ daganal maanaam nga xam ne léegi boobu rek mooy mooy mën a nekk ca réew mooma mooy ta'min at takaaful yi boobu may wax. bu ko defee loolu li muy jariñ mooy day tax day dimbali jullit bi lu ñu naan araam naag araamu mu mën ko faa baal daal di génn ci wuute googa te def li nga xam ne moom moo moom moo dagan dagan goo xam ne ñëpp dëppoo nañ ci itam xëy na problème religieux yi nga xam ne moo am ci assurance assurance société d'assurance yi ci boppam comme ay acteurs financiers lañ faaw ñu jàngat leen waaye liñ ci li ñu ci gën a yitteel sax mooy euh, yooyu nag yi ñu wax lii maanaam fonctionnement bii ñu wax nii léegi ci banque yeeg ñëpp ak assurance yeeg ñëpp di ko def ban jeexit nag lay am ci économie bi ci boppam ban jeexit liñ ci njëkk a seetlu mooy tàqalikoogu finance bi tàqalikoogu économie moo ci jiitu te wërta woon a am maanaam li muy jariñ mooy financer li ñuy wax économie réelle mooy jënd ak njaay mi nit ñi soxla mu ñu ko li koy financer loolu mooy finance ci boppam. kon saa bu ñu wee finance bu tàqalikoowee économie rek problème am na te li tàqali gi tàqali gi li ko waral mooy taux d'intérêt yi nga xam ne moom la banque yi di teg ci crédit yooyu ma waxoon léegi xam nga sànq maa ngi expliquer crédit yi ni muy ni muy ni muy ni fonctionnement bi muy am taux d'intérêt bi ñu ciy teg. ak li muy bare mooy création monétaire bay wax sànq ci 1 million bi ñu defoon ci banque ci ci banque yi benn 1 million boo xam ne li koy li jiitu ci moom ndax am na moom maanaam ñu ngi koy bind comptabiliser ko te fekk ne amagul mën naa am sax ki ñu jox alal jooju mu liggéey ci bu demee du ca gagné daal da ciy perte xam nga bu ñu la joxee 1 million nga war a rembourser 1 million 100 000 francs ci sensé rek lañ ko bind nga dem boo liggéeyee am 1 million 200 xayrun da ngay ñëw indi 1 million 100 bi jox ko banque bi téye sa 100000 moom nga ci am mu jël moom 50000 am jox 1 million 50 yi ka fa déposé woon 1 million ba waaye léegi boo demee nag yàlla dogal nga perte nga am 900000 itam yoonam nekku ci moom da ko indi 1 million 100 moom. su ko defee loolu ñu bindoon ne am na fi nag amu fi fi mu ne amut ci économie bi ci boppam amu fi bu ko defee ñu fitnaal nit ki teg ko ay ci loo xam ne amut maanaam lim lim lim lim lim liñ ko lebaloon. bi mu demee amu ci fay te faaw mu fay ko faaw mu fay ko loolu nag ay problème yu bari la indi mooy bi ci jiitu mooy 2007 xam nga 2007 moo jiitu benn at crise 2008 bi 2007 économistes yi dañoo publier woon ab rapport boo xam ne dañoo wax ni maanaam économie financière bi mi ngi tolloon ci 2 millions de milliards de dollars 2 millions de milliards de dollars la économie financière bi toll mooy mat na 50 fois économie réelle bi maanaam doublé na ko ba mat fois mooy tey maanaam 1 million boobu ma waxoon ne moom lañ teg ci kii bi bu fekkoon ne 1 million la léegi li ñuy wax ci banque bi léegi double nañ ko double ba mujj nekk maanaam 50 millions mooy 50 fois économie réelle bi la économie financière bi egg loolu problème la problème bu bu bu mag a mag la juróon ci ci économie bi mooy lan bi loolu xewee rek banques yi dañoo daal di am problème mu liquidité léegi c'est-à-dire demande boobu nuñ koy nuñ koy nuñ koy nuñ koy faje parce que amut xaalis boobu noonu amut dañ koo bind waaye amut bu ko defee tàqalikoo googu fi ne ñetti crise yu mujj yëpp boo leen seetloo da ko ci seetlu da ngay seetlu ne li ko waral li ci jiitu mooy finance bi ak économie bi dañoo tàqalikoo te buñ tàqalikoo wee fokk crise day dal di am loolu mooy li nga xam ne moom mooy constat économique bi gën a basique nga xam ne ku ne mën naa économiste bu gën ndaw mën naa constater loolu mooy saa buñ tàqalikoo wee ñoom ñaar yàgg yàgg crise dina am maanaam yàgg yàgg crise économique dina dina am moo waral Jean ku ñuy wax Jean-Jacques Parkel ab euh, gëstukat la ci économie am na rapport bu gudd bu mu ci def ci après 2008 li mu ko conclure li mu ko li mu conclure rapport bi li mu ko tëjee mooy dafa gis ne dernière crise bi te mooy crise 2008 bi li ko waral mooy banques yi dañoo amoon manque de liquidité maanaam dañoo mënatutoon a jël xaalis bi bi fa bi ñu wax ne am na fi nit ñi am ko fi amut ci marché bi amut ci dëggantaan nga xam ne xaalis amut luñ bind la ci ay kayit bu ko nit ñi soxlaandoo buñ ko soxlaandoo rek problème day daldi day am te manque de boobu buy feeñ ñaare li koy feeñal mooy li ma waxoon sànq mooy création monétaire bi su ëppee xam nga tey 1 million bi ma expliqué woon soxla fii ak at fi ne a a feeñ mooy soxla mën bu ñu jox ko ko waaye imaginer buñ ci dugalaatee Serigne Modou bi ma tudd ne moom dafa ñëw ñu jox ko bi muy leb dafa million bi ma jël 1 million mu jël 500000 day feeñ foofu day am mooy banques yi suñu ëppalee ci loolu rek kii boobu nag économie maanaam crise bu rëy rëy mooy mooy am ci àdduna bi boo xam ne kenn du ko mën a mesurer bu fekkee ne nag ëppal gi dafa jéggi dayoo comme ni mu amee woon ci 2008 te économistes yu bare bari loolu lañ loolu mooy bi ñu publier rapport bi ma wax mooy ne économie financière bi dafa ëpp fois économie réelle ñi amoon seen xaalis ci banque yi dañoo daal di commencé am jaaxle daam tàmbali ko dem jëli ñëpp ko jël di ut fi ko denc jëli googa fi ne moo moo yokk crise bi moo ko mettil mooy crise subprime boobu ñuy wax loolu bokk na ci li ko gën a metti mooy bi bi mu tàmbalee rek borom xaalis yi dañoo commencé am jaaxle ci rapport yi ak chiffres yi ñu leen wax ne moo am ci économie bi di ñëpp daal di njëkkalantoo dem ci banques yi di daal di yokk ba egg fi mu egg waral crise économique yu mujj yi bu jàllee déconnexion bi mooy tàqalikoo gi finance économique tàqalikoo mooy mooy inégalité sociale bi li ñuy wax inégalité sociale mooy ñàkk gi nit ñi ñàkk yam bi maanaam xaalis ñoom la économie bi di gën a favoriser ñi am loolu waaye mooy loolu ci kaw dépôt yi nga ko gisee xam nga tey ki am xaalis boo koy denc ba nga xam ne soxlaatu ko di ko denc banque pour at fi ne kooku dañ koo garantiral non seulement un million bi waaye dañ koo garantiral luñ ko ciy dolli te kiñ koy jox mu war a dem ci marché bi di xëyee ko gont fi ne moom amul garantie boobu mën na cee perte comme mën na cee bañ a perte waaye bu perteeg bu amee lépp moom mooy fay kële moom mooy jox ki am ki am xaalis lool fi ne day mel day mujj xaalis ñoo leen di dundal daal a wax loolu lu mel noonu la la wax moom ab euh, professeur économie la ci Paris Dauphine mi ngi dund ba léegi ab gëstukat la ci économie moom itam dafa wax ne maanaam benn 1 pour cent ci àdduna bi bi gën a riche ñoom rek ñooy gis seen alal di yokk ci anam goo xam ne nee na bu fa ngor nekkoon kenn du ko seetaan mooy yokk gi mooy 1 pour wu nit ñi la adduna bépp di liggéeyal fi mu ne. lan la noonu la ko waxee mooy les 1 pour cent les plus riches virent leur part dans la richesse nationale croître d'une manière que l'on pourrait qualifier d'indécente si la morale avait là quelque place. mooy bu fekkoon ne daal ngor nekk na fa duñ ko seetaan loolu nag li koy firndeel fi ne mooy xam nga lii bi ñu koy wax moom ci 2012 2013 ci après crise 2008 bi la ko doon wax waaye 2015 bii nii bi muy jeex ñeenti entreprise américaines yooyu ñi nga xam ne ñoom la ñuy tënk ci acronyme GAFA GAFA mooy Google Google ku ne ku ne xam na ko entreprise la mooy fi ñuy dugg daal di bind dara mu indil la ko fi ne ab entreprise la moom GAFA mooy Google mooy moo ci Google moo ci jiit ak Apple Apple ñu defar iPhone yi ñu yor ak euh, Apple yeeg yii nii bi mooy Facebook Facebook ñun xam nañ ko ñun ñëpp. dañ ciy nekk ak Amazon Amazon moo ci xaw moom day jaay ak jënd ay livres lu ne dañ ko fay jëndee ñeenti entreprises yooyu bi di jeex wax nañ ni ñeenti entreprises yi ma tudd léegi ñoo leen ëpp lu ñu mën a jar ci bi muy jeex ñu ëpp valeur maanaam ñeenti entreprises yi ma wax ñu ngi 1675 milliards de dollars boo leen doon jaay loolu nga leen di jaayee 1675 milliards ñeent fukki entreprises yooyu ma wax nii ci France nga xam ne ñoom mooy natt économie ba ñu ngi jar 1500 milliards nga xam ne kay ëpp na ko ëpp na ko 175 milliards la ko ñeenti entreprises yéen ëppee. Google tamit ci même année boobu dañoo wax ne Google fi ne ëpp na Maroc ñeenti yoon maanaam Maroc la fa nekk lépp boo ko boolee doon ko jaay nga xam ne dëkku Maroc bi ngay jaay ci boppam Google ëpp na ko juróomi yoon. juróomi yoon nga xam ne tey boo bëggee am valeur bu toll am ci alal ci richesse ci ci koom-koom faaw nga am juróomi Maroc ci wetam ñu doog a tolloog benn Google xam nga loolu moom fukki Sénégal kon ngay ngay ngay ngay daal di jàpp fukki Sénégal nga xam ne ñeenti entreprise yi ma wax lii léegi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo ëpp doole ci économie ñoo ëpp doole ñeent fukki entreprise yi français yooyu fi ne boo leen indi woon ci Afrique daanaka ay benn réew ak ñaar nga ciy génne li ci des lépp boo leen boolee réew ñeenti entreprise yi ñoo leen di ëpp doole te ay benn nit a koy moom fi ne Google Facebook nga xam ne nit ñi ñooy ñooy dañuy dem daanaka ñooñu lañuy ñooñu la ñuy mujj liggéeyal ñeen xam nga ñeenti entreprise yoo xam ne daanaka Afrique gépp boo leen boolee moo leen ëpp doole loolu mooy inégalité sociale mënu ko wees mooy économie boo xam ne yamalewut nit ñi mooy ñi am xaalis toujours ñooy ñooy am lu gën a yokk ñi ñàkk di liggéey pour di jox ñi am loolu loolu moo ci moo ci nekk te itam constat bi même ñi nga xam ne ñu acteurs financiers yi ci boppam xam nañ loolu ñoom bi crise 2008 bi jeexee bi ñu dajawaat ca Bâle ca Suisse nga xam ne fa la ñuy dajee problème financier ca la ñu koy lijjantee mooy norme BAL 1 yi ñuy dégg BAL 2 BAL 3 mooy dëkk ba moo BAL. BAL 3 bi ñu fay bi ñu koy réviser waat nga xam ne mooy après 2008 dañoo wax ne crise bi liñ mooy conclusion yi ñu fa yi ñu fa tiré liñ ci déparé mooy dañoo gis ne maanaam banques yi li ñuy bind ci xaalis dafa bari te amut loolu amut. léegi nag ni ñu koy saafaraa mooy dañ leen di fixer ab capitaux propre minimum boo xam bi bala moo sañatee exercer di jël xaalisu nit ñi ak di ko leble. moom ci boppam day am ab capital bu bari boo xam ne mën naa mat 100 milliards wala lu ko jege. loolu itam dañ koo fixé woon ne 2017 lay lañ bëgg mu tàbbi maanaam mu am waaye fi ne ba léegi amagut mooy kon ba léegi li ñu doon wax ni réalité yi ñu doon wax ni moo fi nekk tey même loolu ñu wax itam solution partielle rek lay lay lay lay lay indi waaye munta saafara problème bi dëgg-dëgg parce que li fi ñu ngi dox ci principe bu dépôt ak crédit boo xam ne kii lépp day fayaaleel ka déposé woon liggéey loo xam ne moom da war a jariñu fay ci banque bi fayaale ci borom xaalis ba loolu mënta nekk loolu économistes yëpp xam nañ ne mënta nekk moo tax ñaare ñu ñoom ñuy conclure ne banque yi moom yokk ay problème lañ gën a man ci lijjanti problème yi man am na économiste boo xam ne bi 2008 jeexee moom li mu waxoon mooy fi ne saafara solution bi solution yomb na ci problème bi saafara si mooy ne ñëpp dem ca banque yi jëli lañ fa am bu ñu ko defee banque yëpp tëj nit ñi noppal ñoom la ñuy wax loolu nag mën beneen principe bu diine mooy banque yi comme li ñuy liggéey li ci bari ci riba la àllu te yamxaqullahu riba wa yurbi sadaqat loolu mën na am itam tax na ku jëflanteek ñoom rek mujj am yi jafe-jafe waaye daal bi bi 2008 boobu di jeex xam nga 2008 bi crise bi amee ba metti FMI tullee nañ rapport boo xam ne man mi amoon naa ko liir naa ko boobu yàgg na li li ñu ci def ñoom FMI mooy système yi nga xam ne ñoo mucc ci crise bi mooy yi jëfandikoo islamique yaa ngi jëfandikoo finance islamique rek ñoo ci mucc ndax moom rek mooy finance boo xam ne yan maanaam munu cee nekk maanaam tàqalikook économie ak finance munu cee nekk munu cee nekk dinañ ko gis ci kanam ñaareel bi tam mooy inégalité sociale boobu ñu wax mooy faral aw nit ci économie bi maanaam ñoo xam ne ñu néew la ñu doon ñu ñu dooleel leen nga xam ne ñoom duñ perte ñoom seen xaalis dañu koy garantir en 100 pour cent ba garantir leen lu ci tegee nga xam ne ñoom ñu dëdd seen kër di nelaw rek saa bu at mi moo tax waa FMI rapport moom dañoo wax ne moom rek moo fi système boo xam ni moo mucc ci crise bi 2008 laalu ko crise 2008 bi laalu ko woon fenn mooy crise bi ñu mujj a xam ci finance ci crise financière bi nga xam ne moo mujj na am te kon loolu bu amee da ngay gis ne kon rawatina nag réew yi nga xam ne ñoom euh, finance islamique 100 pour cent la ñuy jëfandikoo loolu mooy lu mel ne Iran lu mel ne Pakistan ñoom ñaar rek ñooy réew yi nga xam ne seen finance bépp islamique la mooy banque ya fa nekkoon balaa ñuy am finance islamique sax doon jëfandikoo conventionnel bi islamique bi ñëwee dañ leen a imposer ñu nekk banque islamique wala ñu tëj Pakistan noonu lañ def donte euh, ñi naa ngi naan est-ce que dëppoo naa l'islam 100 déet loolu moom leneen yeneen problème la waaye li mën a xew daal mooy ñoom finance islamique la wax ne moo fay am am na yeneen réew yu mel ne Malaisie Malaisie ñoom hmm, depuis dañoo wax ne bépp banque bu fay tijjeeti finance islamique ngay nekk waaye nag ya fa nekkoon lu jiit loolu moom dañ mën waaye fi ne réew yooyu pour nga mën a gis tamit lu mel ne Iran wala Pakistan ma donte mën nañu faa wax yeneen problème yu fay am ay problème sociaux wala yeneen problème ci ci économie fi ne ñoom seeni choix day day day day jeexital bu baax a baax ci économie mondiale bi ci boppam. loolu exemple yi ñu ci am xam nga Iran jamono bi ñu koy embargo boobu mooy ñi ko def nga xam ne 2012 lañ ko ko def waaye dossier nucléaire bi moom jiit na loolu bi ko réew yu bare bari commencé wan gannaaw nangootuñu jëflante ak moom jiitu na loolu. ci jamono jooju la ñuy am crise subprime bi mooy bi. ci même jamono jooju tamit lañuy gis pétrole di yokk ba egg ci prix boo xam ne mus faa egg mooy barilu pétrole di jar 108 dollars 108 dollars barilu pétrole musta egg foofu lu jiitu 2008 barilu pétrole mooy 150 litres yu pétrole bi bi bi bi embargo ay Iran boobu amee lépp dañuy gis ne ci sensé wala boobu bi dossier bi biñ bi réew yi commencé bañ a jëflante teg moom te loolu c'est normal mooy comme ñoom pro dañuy producteur pétrole yu mag a mag lañ. ci marché bi ku ne xam na ne demande bi saa bu bi wàññi koo fekk demande bi dafa bari mooy ñiy laaj fekkee ne dañoo ëpp li ñuy jaay fokk prix yi dañuy yokk loolu loolu lu lu kii la te li firin tamit ne seeni choix ñoom dafa dafa am jeex ci ci ci ci ci ci ci économie mondiale bi mooy bi ñuy yëkkati embargo bi xam nga ci 2015 bi lañ koy yëkkati lañ koy dindi nga xam ne léegi mën nañoo jëflante ak àdduna bi léegi am na benn journaliste économique bu ñuy wax Thierry Coville moom mi ngi doon wax ci France 24 ci jamono jooju nga xam ne ubbee kii ko ñu doon ay conséquences jeexital yi loolu mën a am ci marché mondial bi dafa wax ni bu dee ci pétrole yaakaar nañ ne prix yi dinañ wàccaat parce que Iran dañuy produire mën nañoo produire 500000 barils par jour baril wax naa ne mooy 150 litres 500000 barils par jour lañ mën a produire. loolu itam am na beneen gëstukat ci géopolitique bu tudd Guillaume Cali Cali Calonico Guillaume kaloniko moom. lim li mu wax mooy mooy moo boolee ñaari fee yi xam nga bi Iran bi ñu jàppee nañ ñu ngi yëkkati embargo bi rek États-Unis d'Amérique dañoo bëggoon wala en tout cas mbooloo yu mag yooyu ONU dañoo bëggoon ñu fixer li ñuy produire ci pétrole ndax jàpp nañ ne bu ñu ko defut prix yi mën naa daanuwaat bu baax a baax mooy ñu ñu yamale ko daal. Arab Saoudi nga xam ne ku ne xam na ni moom mooy noonu Iran bi gën a mag wala ñaari noonu yu gën a mag ñoom ñaar Arab Saoudi dafa décider ne moom. du wàññi li mu doon produire par contre da koy yokk bu baax a baax ndax prix daanu ndax Iran li ñuy jaay ci marché bi ñu bañ cee am xaalis bu bari daal ndax jàpp nañ ñoom bu ñu li ñuy jaay mën nañ cee gaawaat defaraat lu bari bare ci économie defarwaat daal dañu ñoom duñ ko duñ ko wàññi nga xam ne dañoo yokk ci lañ daan produire ñoom 800000 baril pour mën a sut li Iran mën a indi ci marché bi fi mu bi mu amee bi mu amee donte choix wu Arabie bi nga xam ne choix wu la jeexital na ci waaye da nga gis ne jëmmi yëkkati gi waral loolu yëpp diggante boobu itam pétrole wàccaat na ba fi mu ne nii ci mois de juin bii nii baril bi mi ngi jar 48 48 euh, dollars ci lu doon jar 108 dollars ci ay 2008 mooy wàññiku na bu baax a baax te ku ne xam na ne pétrole lu bare bari ci économie bi ci lay dox su wàññi ko lu bare bari wàññi ko waaye bu yokkee lu bare bari yokk mooy mbooloo yooyu nga xam ne ñoo bëggoon ñu fixer production pétrole bi pour mu bañ a daa prix yi bañ daanu xëy na jort na ñoo xam ne itam wàcc bu baax a ndax bu dee dee jar 48 dollars jamono ji boo ko boo ko xoolee boo ko divisé ci 150 litres yi mën ngaa gis ne litre pétrole li muy jar fi ne ay 28 centimes dollars lay lay tollool loolu moo litre ndox ko ëpp lu muy jar fopp fi ne litre ndox ko gën a cher bu baax a baax kon normalement fi ne lu baree bari waroon naa waroon naa waroon naa kiyaat ci ci waroon naa yombat ci àdduna bi bu fekkee ne pétrole bi noonu la doxee da ngay gis ne kon euh, système nga xam ne aar nañ leen ñoŋal nañ leen ba influence système yii nga xam ne ci lañ dëppoo nga xam ne ñoo xam ne ci lañ dëppoo amu ci ak yàq bu bari fi mu ne ñoo gën a ñoŋ mel na ne ci ci économie système yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo jëfandikoo conventionnel bi may wax nii. Euh, Thierry Coville moomu ci rapport boobu moo ne ci France 24 tamit bokk na ci di waxoon ne secteur bancaire bi aussi yàkkamti nañ embargo bi ñu yëkkati ko ba ñu mën a jëfandikoo ba ñu mën mel ne ay euh, Société Générale ñu mel ne BNP ñooñu ay ay marché yu ama am solo lañ amoon Iran bi embargo bi amee ñoom ñëpp dañuy dañuy dañuy tëj dañuy duñ fa liggéeyee liggéey bu am solo boole ci ne sec ba ci secteur privé bi lu mel ne ay Renault Total yi ñu xam fii xam nga Peugeot ku ne xam na ne bi embargo Iran bi amee ci sens rek dafa génn moom CAC 40 bi maanaam CAC 40 mooy ñeent fukki entreprise yi gën a mag yi gën a performant ci économie bu France nga xam ne Peugeot dafa génn moom nekkatu woon bokkatu ca woon parce que gis nañ ne marché bi mu perte Iran dafa dafa bari ba nekkatu foon nga xam ne yooyu sax daanaka ñoo xaw a teg pression mën nañoo wax puissance mon puissance mondiale yi pour ñu yëkkati embargo bi ci boppam donte wax nañ ne Iran dellu na gannaaw ci position am yu bare bari da ngay gis ne perte économique fa doon am moo gënoon a tax daanaka ñu ñu ñu ñu entreprise yooyu tegoon pression bu baax a baax puissance mondiale yi pour ñu yëkkati ñu yëkkati embargo bi. kon da ngay gis ne rek seen système yooyu même bu dee am nañ ay problème yeneen ci en tout cas ci économie ak finance ay réew la ñu nga xam ne ñu ngi ci dox doxin wu am am solo woo xam ne man Iran dem naa fa 2011 gis naa ne doxin wu am am am solo la ñuy dox ci ci ci wàllu googu. Pakistan itam xay na ak guerre ba leen jigeeg yooyu waaye bu dul loolu doxin bu am solo Malaisie gi bi ñu tàmbalee jëfandikoo finance islamique ak léegi bu baax a baax seen seen koom-koom loolu nag na 2008 rapport bu ma wax sànq ne FMI moom moom FMI mooy Fonds monétaire international moom moo euh, ku ne xam ne ne turu finance islamique ni ñu koy dégg dawuñu ko ni déggee lu ko jiitu ba ci Angleterre tey bokk ci réew yi ci gën a am doole ci finance islamique ci boppam xam nga Angleterre moom dañoo jullit sax far wala te itam bu dee l'islam itam bëgg l'islam taxu leen a nga xam ne seen loi yi ko daal di defaraat soppi ko nga xam ne lay booy lire code des impôts da gis ay murabaha ñu koy mentionné di waxee nuñ koy imposer buñ koy koy taxé mudaraba musharaka nangu ko fi ne réewi tubaab yooyu Luxembourg nga xam ne tey mooy deuxième réew mi gën a développé ci finance islamique ci Europe ginnaaw Angleterre Belgique tege ci fi ne ñooy réew yi gën a bañ lislaam réew yooyu nag ay opportuniste lañ nag mooy fu ñu gis seen intérêt moom daaw njëkkante lañ njëkkalante ji ko mooy jàpp na gis nañ ay système la yoo xam ne waa FMI wax nañ ni système yii li feek ñu ngi ciy dox tàqalikoo munta am ci diggante économique finance ñoom ñuy xool naka lañ ko mën a dugale ci seeni réew ñoom itam ba ba ba jëfandikoo ko loolu benn la ci ci raison yi tax léegi lan moo waral ma wax ne itam finance islamique tàqalikoo mënu cee am ci diggante économie ak finance mooy gis naa ne sànq tàqalikoo gi li ko li ma wax ne moo ko waral mooy crédit yooyu ñuy joxe intérêt bi ciy topp ak création monétaire bi nga xam ne lebal leblante xaalis gi di ci teg xaalis nga xam ne xaalis bi la ñuy benn moom moo nekk marchandise bi ñu koy jaay di ko jënd nga xam ne dañ lay jaay 1000 francs ci 1500 1100 francs dañ la koy jaay par exemple bu dee système finance islamique loolu mënu cee am finance islamique lebal xaalis mënu cee nekk parce que xard benn bi l'islam nangu mooy xard xasan mooy bor boo xam ne intérêt ci tege kullu xardin jar na fan fa wari ba te ba ku xam na ne kuy liggéey da ngaa bëgg am dara kon boobu boobu leb mënut am finance islamique maanaam duñ leblante xaalis kon lenn ma fa am mooy dañuy financer ay projet rek lañ mën a def financer ay projet nuñ koy defee mooy par exemple tey lu mel ne mudaraba nga xam ñun ñëpp xam nañ ko mudaraba benn la ci finance ni ñuy financer projet mooy tey euh, kii mën naa liggéey loolu waaye amul xaalis kii am na xaalis waaye mënut a liggéey wala sawarut mënu cee nekk mu jël xaalisam jox ko liggéeykat bi mu liggéey lu ci génne ci bénéfice ñu bokk ko bu perte amee itam ka joxe woon xaalis ba ñàkk xaalisam ngóor sa itam doon ca liggéey lam liggéey lépp ci temps am ak yooyu mu perte temps ba ak loolu noonu loolu mooy mudaaraba noonu ci fiqh daanaka noonu lañ koy noonu loolu nag na systématiser nañ ko bu bu bu waaye noonu lañ ci jànge nga xam ne banque bi kon bu ñëwee kiy ñëw ci banque bi soxla fa cest à wax sax bañ a banque mooy institution financière islamique rek laa we laay wax soxla euh, day indi projet bi ñu xool ba gis ne lii kat ku ko financé jàpp nañ man naa nekk yanu na maanaa nangam ñu financé ko ba noppi di ko suivre buñ gisee mën na am problème ñu ne ko saay fii nga jëm baaxut fii moo baax orienté ko en plus nga xam ne en plus ñu financé projet bi dañu lay dañu lay orienté di nga xam ne boo gañee ci li ngay gañe ñoom ci la ñuy gañe boo pertee ngeen bokk perte bi xam nga loolu amutoon ci système bi ma njëkk bi ma njëkk expliqué lu mel ne musaran par exemple tey ji baykat bi su demee bëgg a bay ami tool am na suufam am na léppam waaye amul lu mu jënd jiwu par exemple mën nañ koo xool ba gis ne li mu wax nii kat mën naa mënees na koo bay mën naa baax yaakaar am na ci parce que risque zéro amut moom même ci banque euh, yi ci des yi amul risque zéro na ci ñu ko jiwu mu bay bu noppee ñu ñu ñu seet ñu seet nañ ko séddawee comme noo xam ne ñu ci dëppoo musharaka mën na ci am lu mel ne murabaha aussi murabaha sax moo ëpp lu ñu ko jëfandikoo donte moom itam wax ju bare bari am na ci waaye wax ji moom jàpp naa ne li koy dënk rek mooy bu dee dagan na moom bu dee dagan na te jàpp naa ne dagan na murabaha ci boppam mooy eh, lii kat maa ko jënd ci nangam mën naa la koo jaayewaat nangam ju gën a bari nangam jooju nag bu la neexee mu nekk mu nekk looy fay ñaari fii ak ñaari at bu la nga fay ko léegi jàpp naa ne moom du kenn du ko fay léegi ndax bu dee loolu da nga dem dal di jëndi ko la muy jar ci prix marché bi ci boppam bu ko defee jaay ko lu gën a bari ci loo xam ne bor lay doon am na ñu wax ne moom daanaka lebal ci ak intérêt ñoo xaw a niroo waaye man toujours exemple ma ci joxe foofu rek mooy niroo gi moom teewu koo dagan bu dee c'est-à-dire ci l'islam te wërtate itam jullit bi bàyyi filee te jëndi parce que mooy ku demoon ca jaaykatu ndawal par exemple jàkkatu boisson di jënd ay boisson fekk fa boo xam ne sàngara la ak loo xam ne fanta la donte ñaar ñëpp yow ñoo jariñ wala ci ndawal sax fekk fa loo xam ne xinziir la ak loo xam ne yàpp xar la ku ne xam ne ne ñaar yàpp yëpp faj xiif la ñuy jariñ waaye du tax nag nga ne bii laay jël parce que daganul sa diina dalay aaye bii bii la la bii la la digal bee lu nga ak lu ci mën a nekk itam yow bii nga sañ a jënd baa nga bàyyi la bëgg a wax mooy Euh, maanaam waru cee dissuader ab jullit parce que jàpp naa ne bu fekkee ne dagan na moo gën dem yemut sax wax ma gën waaye moom doo nga dagan dem ñu lebal la xaalis boo xam ne da nga cee teg intérêt di ko fay loolu jàpp naa ne l'islam nanguwu ko. bu ko defee kon da ngay gis ne comme système finance islamique ni muy doxee mooy ay projet la ñuy financer yoo xam ne ñoom liñ ciy gagné itam day delluwaat ci li ki doon liggéey di gagné loolu déconnexion mooy tàqalikook finance ak économie mënu ci am banque yi wala ci institutions financières yi mooy li am ci économie réelle bi chiffres yi ñuy wax fee mooy yi nekk fii bu ñu ko vérifier inégalité sociale bi ma waxoon itam mooy jàng jëm ci benn boor bi amoon ci finance bële ci jaare woon ci dépôt yi itam mënu ci am xam nga bu dee ci finance islamique ñii def compte dépôt ñii def dépôt à terme itam am na ñu wax ne ci xard lañ koy def bu dee boobu lu ëpp ci borom xam-xam yi dañoo wax ne wër itam a nekk parce que à moins que ne mën naa yokk ko mën naa wàññi xar xard mënu cee normal parce que bu dee bor lebal ci l'islam kullu xardin jarra naf'an fa huwa riba ja ci la ñuy delluwaat ba léegi bu ko defee dépôt yooyu ci principe bu ba ñoom lañ koy defe mooy demee dañuy def ak mudaaraba banque bi mudaaraba boo xam ne mudaaraba mutlaqa lay doon mooy amul tënk mooy tënkaluñ la benn secteur d'activité boo xam ne ci ngay liggéey danaa jox alal ji ne la liggéey ci daal fii ak at boo ci gañee ñu bokk liñ ci gañee ci pourcentage bu mu juboo banque bi daal di jëlaat mudaaraba bi liggéeyaat keneen koneen ki mu koy joxaat du ko defee moom banque bi li mu ci am mooy li muy séddoo par exemple ka fa defoon dépp bi principe bu mel noonu wala principe bu wakaala rek tout simplement wakaala moo xam ne banque bi wakiil lay doon ci mooy dañ ko jox ngir mu defal ma ci ab mudaaraba ma fay ko bu boobaa nag dama koy fay ak fay gu fixe loolu moo dagan ci wakaala tamit fay gu fixe laa ko ciy fay bu ko defee lu génne ci liggéey ba man maa koy maanaam proté capital bi kenn protégé lu ko ko à 100% comme nañ ko waxee woon ci ci finance conventionnelle bi nga xam ne dañoo protégé capital bi non seulement à 100% mais li ci dolli ko tamit dafa garanti maanaam dara mënu ko koo tee mënu ko koo tee jot. loolu principe bii nag nga xam ne moom laa leeral nii maanaam mënut a am inégalité sociale munta am itam euh, euh, déconnexion wu finance ak économie maanaam seen seen taqaliko. bu dee principe wakaala boobu itam bariwut sax lu ñu koy jëfandikoo ci ci kii waaye ab amalgame amoon na ci parce que Cheikh Cheikh Tantawi bu bu njëkk bu njëkk bi bi génn àdduna bu yàggut xam nga mus nañoo wax ne dafa daganal xawaidul bunuk bu ko bi ñu waxee loolu ba eggal defaat na beneen interview ak journaliste wax ni moom daganalut xawaidul bunuk maanaam li ñu ko laaj ab laaj bu spécifique la mooy dafa ko ko laaj ko wax na tudd na turam daane ku ma xam la ci diine lépp mu wax ma ni ma day am ci man ci man ab banque laa yor day am ñuy ñëw xam nga Égypte bari na ay bunuk islamiya yoo xam ne ci principe islamique yëpp ci la ñuy dox. koo xam ne day ñëw ñii ñëw ci man clients yi bu ñu may jox seen alal dañ naan ma dañ naan ma anta mu wakkalun fii maanaam baat boobu la jëfandikoo mooy ci nga defal ma ci ab investissement investir ma ko fu la neex. li ci am solo rek mooy na dagan finance islamique itam li ñuy wax mooy investissement bi banque jaay sàngara su ñëwee banque bépp activité bu daganut duñ ko financer mooy la ma waxoon teg njàlbeen mooy non seulement capital matériel bi fi muy jógee dafa war a dagan waaye liggéey bi ci boppam li muy porter dafa war a dafa war a dagan Chaucer ne Cheikh Lazare dafa wax ni ki ki ki ko laaj lool la ko wax dañu ko ñoom bu ñu ma joxee alal dinaan ma investiral ma ci fu la neex ma investiral leen bu ñu noppee ñu fay ma waaye dañ naan ma investissement bi lu ci dolliku itam yaa moom 10 yi par exemple lu ci dolliku ci alal ji rek yaa moom ne nag loolu laa wax ne noonu la ko noonu la ko waxee nga xam ne amalgame bu bari amoon na ci banque yu bari daal jël loolu wax ne waaw fawaydu bu nu dagan na parce que moo ko wax li may wax nii mi ngi ci net bi ku fa dem itam di ko fekk am yi am rapport a dem yi investir mooy ñiy joxe weer wu jot ñu joxe dara fi ne lañ fa joxe ñoo ko moom maam demee ne ab teg la bu ñu fa bokk liñ dëppoo mooy ku am problème ci ñun ñii ko séq nañ ko jox ci xaalis bi mu lijjanti problème am leen xaalis boobu itam ki koy yor nga xam ne moom itam wakiil lay doon ci alal ji nañu ci liggéeyal nag liggéey bu mu gis na dagan na rek mu liggéeyal ñu ko ci lu ciy dolliku tamit chaque année dañuy def ab inventaire xool li dolliku ci alal ji ñu séddalaat ko ñi nga xam ne ñoo doon teg ñoo doon joxe su leen neexee tam ñu bàyyi ko nga xam ne mën na waaye lu mu bari bari la fa nekk ca ndayu jàkk la ca jur lépp maanaam ña ko doon joxe ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moom ki ci liggéey dañ koy fay mu ciy liggéey mën naa namit nag mu nekk principe mu daara ba mooy moom ñu koy fay ci li nga xam ne ci bénéfice bi lay lay lay jóge mooy ab pourcentage bu ñuy dëppoo wala ñu koy fay lu fixe mu nekk principe bu wakaala waaye alal ji moom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko fa def ñoom ñoo ko moom assurance islamique yi tamit a baax ci dëkk yu bare bari xëy na ci dëkk yi moom amagu fi ndax finance islamique ci boppam moo waaye mais ba ci France man am Noura assurance bu ma xam la nga xam ne dem naa fa bataay def ay yenn mission yu ñu fay def euh, xam naa ko bu baax ci principe yi ci la ñuy dox nii lañ koy nii lañ koy doxalee tamit tamit. bu ko defee bu dee ci Sénégal gii nag nga xam ne wax naa ne amagu fi jan ëllëg lañ fi mën a yaakaar ci finance islamique bi ma wax nii léegi ginnaaw bi ñu gisee ne par solution la ci crise yi di mujj am yëpp ndax crise bu 29 bu 74 ak bu 2008 bi yëpp gis nañ crise économique moo ci topp nañ ko xaar parce que rapport bi ma wax ne moo am ci seen diggante ñoom ñaar moo jigee jigee goo xam ne saa buñ tàqalikoowee crise am saa bu benn bi amee jafe-jafe itam finance rawatina euh, économie da koy daldi da koy daldi am euh, te itam problème yi am yépp ci àdduna bi nga xam ne tey day mel ne moom lay baat buñ miin la léegi mooy naan système capitaliste moo koy favoriser mooy les pauvres ñooy continuer di di ñàkk ñi am di di continuer di am loolu la ñuy la ñuy wax waaye bu dee yaakaar diñ mën a am ci finance islamique bi ci jiitu mooy lii fi nekk moom dafa mel ne nit ñi taxut mu jubu leen système financier conventionnel bi taxut mu jubu waa Sénégal loolu mooy liñ constat bi ci njëkk a def xam nga boo demee fi ngi toll ci 95 pour cent population bi yi a xam ne ko fa amul Sénégal ba léegi 30 pour ñuy wax mat naag matut te 30 li ko matal mooy jàngalekat yi nga xam ne ñëpp dañ leen wax da ngeen di ubbee compte ñu leen ciy fay ak jàngkat yi étudiants yi ñu wax ne ñëpp da ngeen di ubbee compte ñu leen jox seen bourse yi nga xam ne bu génnee loolu 6 pour cent la ñuy wax naan moom la dool maanaam ñi nekk ci banque yi ami compte dem fa seen coobare bopp fi ne ci 6 pour cent la dool kon da gis population la boo xam ne système conventionnel bi jubuwu leen lool tey itam boo seetloo day mel ne culture nit ñi système finance islamique la gën a dëppool ci Sénégal ci la ñuy gën a dox ci li informel xam nga mudaaraba bi ma wax léegi soo xoolee boutique yi ngay gis ci koñ yëpp daanaka ci principe boobu la ñuy dox mooy benn waay bu am alalam daal di chargé ab jox ko nit mu ci ñetti weer wala ñeent juróom benn weer yu def xool boutique ba la ca topp ñu séddoo loolu mooy mudaaraba fi ne mudaaraba mut muqayyada la waaye mooy mudaaraba mën nañu ko def mudaaraba mutlaqa bu ñu neexee ci jox la xaalis bi nga dem la neex wala ma tënk ko ci secteur d'activité bi man koy définir sa nang sama alal ji daal ci nga ci mën mooy boutique bi rek ci mudaaraba la musharaka gis nañ ko fi xam nga ne ñu bari ñaar ñoo xam ne dañoo bëgg def loo xam ne par exemple 10 millions lay def kenn ku nekk indi 5 millions wala ñett ñu indi dara ñu boole liggéey loolu mooy musharaka fi loolu la système def ko de parce que ñi koy séq bi xamante xam nga boutique koñ bi tey ki koy jox boutique bi rek mooy ki ko xam léegi def système boo xam ne nag ñi mboolem ñi nga xam ne dañoo yor alal yoo xam ne dañoo bëgg mu liggéey ci commerce par exemple ay fonds yu mel noonu ci lañ koy def mboolem ñi mën a yëngu ci commerce am ci qualification te amuñ alal man faa dem jëli ko fa ci principe yoo xam ne dëppoo a nekk Sénégal ndax bu gàtt ngay doxaat pour egg ci ndax déjà nit ñi ñu ngi koy defal seen bopp principe bu musaraa aussi gis nga ne am na daal en tout cas ndax ci euh, dépôt bancaire yi xam nga borom xam-xam yi koy a ne dañ jàpp ne ab contrat bu bees la bu xew waaye man fi ne loolu dama jàpp ne comme l'islam am nañ ci lu mat ñaar fukki contrat wala ñaar fukk ak juróom yoo ne yépp ci mbirim am-am lay lay dugg jàpp naa ne bu mën a doon mën nañoo fexe ba mu dëppoo principe yooyu ñaar fukk ak juróom lu dul ne bu nekk ñu sosaat ne bu bees la kon nañ ko dañ nañ ci nañ ci nañ ci nañ ci def àtte bu bees daganal ko wala ñu nangam loolu xëy na man du man maa qualifié pour wax ci loolu waaye jàpp naa ne itam ñaar fukki nang ñaar fukki contrat yi nga xam ne yépp gis nañ ne ay contrat commerciaux la ay contrats commerciaux la ci l'islam génn ko di wutaat yu bees jàpp naa ne soxlaaguñ ko ci ci ci ci ci àdduna bi ci boppam. su ko defee comme loolu ma wax ci Sénégal mooy mel ne culture nit ñi kon jubu na jubu na lu mel ne ay mudaraba lu mel ne musharaka lu mel ne muzaraxa dañ koy def ñu ngi koy def mooy li ñu koy def rek mooy faaw nag ci relation de confiance lay lay tege relation de confiance koo xam te wóolu ko. bu ñu defoon nag fexe ba teg yoo xam ne jubadi du ci mën a am comme ni mu amee ci système financier conventionnel bi. bu ko defee jàpp naa ne mën nañ koo gën a yaatal te mën naa gën a doon njariñ ci Sénégal loolu gëstukat yu bari fi ne nii loolu lañ wax mooy Sénégal ci ci loolu la njariñam gën a gën a nekk te dëkk yi koy def itam gis nañ ne résultat yu baax la ci lañ ci am ñoom ñëpp te loolu itam jàpp naa ne bokk na ci boo ku ko bëggoon a def itam li koy yombal mooy mu bañ a reposer wu ci modèle banking man loolu laay wax ci banque mu bañ a doon modèle boo xam ne banque lay doon waaye mën naa nekk modèle fonds par exemple fonds nga xam ne xam ne fonds agricole lay doon maanaam fonds muzaraa maanaam sunduux boo xam ne ci ziraa dong na koo xam ne moom bay la bëgg maanaam sañoon alalam ci bay ci mbay lay dem nga def naa waa daaru moo moom ñoo war a jiitu ci loolu ndax borom daaru ko sëñ bi dénkoon bay nga xam ne koo xam ne bu sañoon alalam ci bay rek lay dem nga xam ne ci fonds boobu bu ko fa defee ñi mën a bay ñëpp ci àdduna bi tam te amuñ luñ bay alal luñ bay foofu la ñuy ñëw ñoom nga xam foofu moom mbay rek lay lijjanti lu jëm ci mbay rek fa la ñuy ñëw nga xam ne du yi léegi man su ma bëggee mën a bay aw ma jiwu faaw ku ma xam laay dem laaj mën maa dem ci fonds yooyu ñu jox ma jiw ma bay ci anam goo xam ne ñoom itam gëstu nañ ko ba xam ne lii wér na toppatoo ko saytu ko ba ca war bu ko defee la cay génne dina amal njariñ ki ci doon liggéey amal njariñ kooku institution boobu nga xam ne mooy gérer fonds bi ci lañ koy fay amal njariñ itam ka fa defoon ka fa defoon alalam mën ngaa def itam lu mel ne ay fonds nga ci mën a def ay fonds yu mel ne ay fonds commercial lay doon ci mbirum koo xam ne alalam bu sañoon ci commerce rek lay dem mudaaraba mudaaraba par exemple tey fonds yu mel noonu mënees na koo def nga xam ne ci loolu rek lay yëngu moom itam nga xam ne ay fonds lay doon yu tàqali ko xam nga léegi yorub banque moom bëgg di gérer loolu yépp lu mat ñaar fukki contrat personnel bu compétent bu ko mën sax jàpp ma ne dina yomb mooy tey li gën a a posé wu ci banque islamique yi ko yët mu xam fu ci diine yam ak fu mu ci ba noppi xam bu baax a baax ci économie ak finance li ci aju te loolu jàpp naa ne compétence la boo xam ne yombut a gis mu daja ci benn nit. bu ko defee nag fonds yooyu li muy yombal mooy loolu mooy dañuy spécialiser tâches ci boppam liggéey yi day day beru maanaam fonds agricole kese nga xam ne moom lu jëm ci bay bu dëppoo ak l'islam lay dem ñi am ay fonds yu ñu ci indi ak ñaam ay lu ñu ci lu ñu ci yóbbu ba yooyu jeex loolu itam mën naa dem ba weesu sax modèle fonds mën ku am ab projet am bu rentable mu dugal ko ci internet bi caractéristiques yeeg lépp ak ni ci demee ñi koy xool bu ñu xoolee ba gis ne projet bi intéresse na ma man ma investir ci sama xaalis ñu bu defee ñu jël contact xool nuñ dajawee fu ne ci àdduna bi France ay avancé na fa lool. defoon naa ci ay gëstu ci ci ci année bi ñu nekk nii waaye lu fa yaatu la ci États-Unis d'Amérique noonu modèle crowdfunding boobu jàpp naa ne mën naa doon limite modèle bu bu bu mën a nekk fii ci Sénégal méthode bi mooy modèle bi gën a efficace ci Sénégal waaye sax ci finance islamique ci boppam loolu nag sama sama xalaatu bopp la sama xalaat personnel la boo xam ne itam loolu la yàgg naa ko di wax. bu dee li ma jàpp ne itam moo xanaa xëy na mën a gàllankoor doxin woowu nag ci Sénégal te xam naa foofu lay tëjee ngir bu fekkee ne am na ay laaj yu ñu ciy laaj bu fekkee waxtu wi xatul mooy li ma jàpp mooy li ci njëkk mooy nit ñi ñàkk di ñàkk a xam maanaam mën a nekkuk finance islamique fi mel ne Sénégal daa mel ne ne war na fee nekk opinion publique bi li ci nekk rek mooy daal lii lañ am mooy banques yi fi nekk nii nañ ci jàppandi mooy manifester wuñ benn yoon besoin soxla nañ finance islamique pour mu mën fee nekk ndax lu mel ne ay France ay Angleterre Sénégal dañu ëpp jullit fukki junni yoon réew la ñoo xam ne duñu ay réew jullit waaye population ba ñoo yëg ne lii kat am na njëriñ seen économie ñu demandé ko demande boobu ci la leen particulier yi nga xam ne mën nañoo taxawal loolu wuysee ba def ko wane ne lii fi nekk nii ci système finance bi baaxut dañoo war a am système bu ko gën a baax loolu nag jàpp naa ne blocage dëgg la parce que li fekk mi ngi doxee noonu ñi ko man te war koo def motivation bi def ko duñ ko am te jàpp naa ne luñ luñ war di dénoncer la di wane ne les non seulement dëppoowut ak suñu diine waaye itam efficace ci suñu économie c'est-à-dire économie yu ndaw yi réew yi nga xam ne seen économie suqalikut bu baax bu maintenir économie conventionnelle bi ak bi seen économie boobu dugg rek ci ci dem rek ci économie ñu am doole ñi lay lay def beneen bi des tamit mooy ñu norme juridique yi maanaam droit loi yi ko war a encadrer euh, jàppandal ko ba mën a am itam ñu préparer ko comme ni ko réew yi ci des di defee loolu nag BCEAO ñoom wax nañ ni ci bi dinañ ñu indil ay loi yoo xam ne dina dëppook finance islamique ñu ngi koy xaar bu baax a baax jàpp jàpp nañu dinañ ko def en tout cas wax nañ ko ci forum bi ñu doon def Dakar ci finance islamique seen ke fa teewaloon loolu la wax nee na ñu ngi ci règlement yi li mu war a jariñ règlement yi li mu war a jariñ cadre règlement maanaam mooy topp évolution mbir yi maanaam loi yi Sénégal itam problème boobu dañu ko am mooy loi yi daa mel ne du topp mbir yi bu mbir yi évoluer ñu jéem a ñu jéem leen a encadrer maanaam loi yi au ñuy taxawloo évolution bi maanaam ñu koy stopper ñu encadrer ko Sénégal nag daa moom bu fi defee lañuy lañuy lañuy lañ gaaw bu fi defee maanaam lu yëkkati ñu ne dagg maanaam loi yi da koy aaye ku fi def loolu te loi yi wër la jariñ loolu loi yi li ñu war a jariñ mooy mbir yi dee dox ñu fexe ba encadrer doxinu mbir yi waaye bañ leen a taxawloo maanaam réew yi développé yëpp ci ay lois la ñuy lañuy la ñuy jiitoo maanaam dañuy fexe ba saa bu ñu jigéen soxla nañ dara ñu préparer terrain bi terrain juridique bi laa bëgg a wax ndax bu dee ci liste bu dee ki li jëm ci wàllu gii fi ne tey problème yu juridique yu yu jafe yu bari moo ci yoo xam ne xëy na du woon kii bi moo tax duñ ci mën a wax waaye jëmmi nature activité wu finance islamique moo dàqonteeg li ñuy wax ak li maanaam li loi bancaire yi maye maanaam code bi nga xam ne moo régir lu jëm ci affaire bi mayewut bépp benn institution financière islamique muy def activité commerciale te li ma wax sànq finance islamique dafa mel ne lépp dafa reposé ci activité commerciale ndax dañuy financer projet bi nekk ci associé wala ñu nekk ci actionnaire nekk ci partenaire ci boppam loolu déjà loi bi permettre la ko France problème boobu lañ am moo tax ñoom dindi nañ loolu maanaam fexe nañ ba encadrer finance islamique defal ko muy loo xam ne dañoo spécifié ci biir seen code bi ne permettre nañ ko bu dee ci lu mel ne murabaha nga xam ne day am ñaari jënd parce banque bi ba mu koy jënd da ko enregistré woon bi mu koy jaayaat dañ ko war a enregistré dafa mel ne nañ benn bi maanaam bi si bi dox ci diggante banque islamique bi ak ka ko doon jaay yooyu léegi mu yam ak lële ndax bu ñu ko defut day mujj cher ci koy def yooyu yëpp pour encadrer évolution bi lay doon waaye bu dee fii nag li ngay seetlu rek mooy dafa mel ne euh, juridiction bi maanaam droit yeeg yooyu gàllankoor doxinu mbir yi lañ gën a mën ci encadrer leen mooy lu ñëkkati rek ñu ne loolu droit bi nanguwu ko te duñ xalaat lu ñuy def ba droit bi nangu ko ngir ñu mën a avancer jëm ci leneen jàpp naa ne loolu tamit ab jéego la bu ñu war ñu war a bu ñu war a xalaat seqi ko bu ñu bëggee finance islamique am aw doxin wu mucc ay fii ci senegal xam naa loolu la ñuy foofu la ñuy tëjee bu ko defee bu fekkee ne rek am na ci ay laaj yu ci ñëw ñu ñu eggalee ko ci laaj yi ndax fi ne mel na ne waxtu waa ngi sori wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Sohaïb Diop ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee te mu jëm ci wàllu koom-koom ak ni nga xamante ne noonu lay doxee ci àdduna bi te nga tànn ci li ñuy tuddee finance islamique andi ci tamit ak leeral goo xamante ne leeral gu mat sëkk ñu fàttali mboolam mi rek ne incha allah suba sëriñ Kososi moom lañuy ñuy dalal fi jataay bi mu fas yéene ànd ak ñun ci euh, sabilul wusul mooy yoon wi nga xamante ne ci leen nit ki mën a jaar ba àgg ci boroomam xam naa ne euh, ñu fàttali rek ne mbokk yi nga xamante ne ñoo fi andi woon ay laaj lu aju yu aju ci wàllu fiq euh, kuréel gi nga xamante ne ñoo méngoo gëstu laaj yi ak tontu ko xam naa ne dañoo jëkk gur ci tontu laaj yooyu rek waaye incha allah saa yu njëkkee rek laaj yi nga xamante ni jotoon na fee ci wàllu fiq incha allah dis na ko tontu xaj na suba wala ginnaaw suba incha allah euh, ñu fàttali rek ne képp koo xamante ne bëgg nga ñoo topp ci télévision yi ak rajo yi ak ci internet bi rek bu dee ci télévision yi Lamp Fall TV ñoom minuit wi lañuy jàllale waxtaan wi bu dee Touba TV ñoom euh, juróomi waxtu ci ngoon muy di heures ci lañ koy jàllale bu dee Diaspora 24 minutes ñoom minuit ci guddi wala 13 muy benn waxtu ci bëccëg dañuy jàllale waxtaan wi. ba tey tamit ci internet bi Touba Vision Touba Info alazhar touba.com Bichri TV Bafal Média euh, site internet yooyu yëpp ku ci dugg rek incha allah da nga mën a ànd ak ñun ci waxtaan yi nga xamante ne moom la am ci barab bi nii. ba tey tamit ñu fàttali rek ne rajo Darou Moukhty FM ak Niakhène FM. ak euh, rajo bi nekk Kébémer yooyu yëpp ñoom waxtaan wi endrek direct lañ koy def yeneen rajo yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi tamit yëpp waxtaan wi gis na ko jàllale. kon xam naa ne pour njëkkanteeg waxtu wi rek ndax waxtaan wi am solo gom solo tax na laaj yi xaw naa bari dañuy ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaanee kon ñu jox kaddu gi al oustaz euh, Ahmadou Mbaw su ko defee mu ñëw ci. laaj yi nga xamante ne moom la sëriñ bi doon laaj ju aju ci li nga xam ne moom la sëriñ bi doon waxtaane a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sëriñ Chouaïbou Diop ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman ñu ngi lay sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yeb liñ doon séentu ci waxtaan wi mën nañoo wax ne am nañ ci lu kawe li koy firndeel laajee ci la mbokk mi nee na ginnaaw bu rafet lu waxtaan wi pare dafa doon laaj lu tax suñ banque yi seen intérêt dafa cher lool bi ci des muy laaj ba xam banque islamique waaw muy laaj banque suñ banque yi dafa seetlu ni seen intere dafa cher lool mu doon laaj lool waaw loolu bi may wax ci système banque yi ak ñi fonctionné waxoon naa ne bu dee réew moo xam ne risques yi dafa bari maanaam risques yi pour nit ñi mën a mën a mën a mën a mën a delloowaat fay liñ leboon pour ñu mën ko delloo risques yi dafa mag risques yooyu duñ gën a bari taux d'intérêt bi day gën a bari tam boo demee ci réew yi nga xam ne risques yi bariwul maanaam réew yu développé yi nga xam ne ñaare kii leb waxtu wu nekk jàpp nañ ne mën naa indiwaat li muy leb maanaam am na lu ñuy wooyee solvabilité mooy mën a fay ak mën a fay kooku buñ koy lebal ñaare taux d'intérêt bi mën naa bañ a bari c'est-à-dire boo demee ci réew yu développé yi fi ne ay 3 pour cent sax dañ ciy leblee 4 pour cent 5 pour cent daanaka du weesu 7 pour cent mukk lu mel ne ay France ak yooyu mais boo ñëwee fii 7 googu lay tàmbalee jëm kaw jëm loolu li koy waral ñaare mooy dañuy jàpp ne kii mën naa bañ a fay te léegi ñi dul fay intérêt yu bari yooyu ñuy fay feneen moom la ñuy moom la ñuy fay moom la ñuy moom la ñuy combler gab boobu noonu loolu moo ñaare looloo koy waral moo lay gën a néew ay risques ci wàllu googu te réew moom itam moo lay gën a néew ay taux d'intérêt yu ñuy yu ñuy appliquer ci banque yi. mbokk mi nee na banque yi yi ci réew mi ndax ni ni tege intérêt maanaam ni ni teg intérêt ndax yomb naa liggéey ba am ci dara. kon ku ci bëgg a liggéey ba am ci dara ban système ngay jaar ndax comme nii mu mbokk mu njëkk bi li mu laaje woon léegi kii itam loolu la laajaat mu ni banques yi ni ñuy teg intérêt ndax mënees na cee liggéey ba génn ci waaw loolu moom lu jafe la xam nga loolu laa laa waxoon ci njaalbeen gi ne bu dee réew mu mel ne Sénégal ni ñuy liggéeyee nii en tout cas ku ku amut alal lool nga xam ne yow da ngaa bari xaalis di liggéey léeg-léeg da gis ne rek problème mu ngay faral di manqué nga xam ne da ngaa bari xaalis waaye da bari looy liggéey bu dul ku mel noonu moom boo ci duggee da nga ci des bu baax a baax parce que intérêt dafa bari te bu dee kuy doog a jóg di liggéey li muy am du bari bénéfice am du bari bu bariwul nag boo ci bëggee fay ñetti nit yow sa jëm bopp ginnaaw bi nga génnee say fere war fay ci banque bi fay ci ka moomoon alal à la à la loolu loolu loolu loolu mënta nekk bu dee nag bu mag a mag moom ay millions yu baree bari wala ay milliards la yor kooku fukki millions wala ñaar fukk wala téeméeri millions yi muy jël ci banque bi mën naa mu koo fay moom ndax euh, lim liggéeyam bari na bénéfice am itam bari na waaye bu dul kooku rek bu ci duggee jafe-jafe dëgg mën na ko ci am te kooku itam risque am na ci bu baax a baax ndax retard de paiement yi saa bu amee la ñuy doubler la nga doon fay saa boo yeexee fay intérêt bi day gën a yokk te intérêt boobu di yokk fi ne mooy gën a bari sax lem doonoon à la base loolu nag moo am na risque waaye ki nga xam ne ku ndaw la moom commerçant bu ndaw buy doog a jóg mooy yooyu moom lu lu lu jafe-jafe ame dara la. jërëjëf mbokk mi day laaj moo ne lu tax xaalis di gën a foor moroom ja maanaam lu mel ni dollar ak CFA ak xaalis yi ñu gën a foorante loolu lu koy waral. waaw loolu moom ñaare li ci jiitu bu weesoo politique bi moom li ci jiitu mooy économie économie bi ñuy bi bi xaalis boobu nekk maanaam euh, ku ne mën ngaa defaral sa bopp sa xaalis waaye sa économie ni mu toll li ngay jaay ci biti ni mu toll loolu day am day am euh, day day jouer ci sa xaalis boobu dooleem ji muy am da ciy jouer bu baax a baax donte nag. ñi nga xam ne ñooy puissance yi moom sañ nañ jékki-jékki évaluer seen xaalis yokk valeur am wala ñu wàññi valeur am waaye loolu ci yoon marché bi moo ko doon def maanaam demande bi ak offre bi mooy li ñuy jaay di ko exporter ak li ñuy importer rapport boobu noonu moo war a déterminer valeur xaalis bi donte nag ñoom léeg-léeg lu mel ne Chine dañu gis mu koy def lu bari jékki-jékki dévaluer xaalisam mooy wàññi dooleem parce que léeg-léeg booy jaay ci biti lu bari sa xaalis mu gën a néew doole mooy mooy gën ci yow ndax boo jaayee ci biti bu dee li ngay jaay ci biti moo ëpp li la waa biti gi jaay soo jaayee ci biti par exemple dollar marché international bi ci dollar la ñuy jëfandikoo dollar bi soo ko indee ci sa réew boo ko wecc ko bu dee sa xaalis dafa néew doole day bari su baree nag léegi ci biir réew mi xaalis bi fiy circuler day mën a bari loolu moo waral bu dee économie bu néew doole bu dee économie boo xam ne li muy exporté dafa bari kooku moom xaalisam néew doole moo ko moo moo gën ci moom fi ne xaalis bi néew doole geeg foor gi ci solo lool li ci am solo rek mooy yow da ngay li ngay importer wala li ngay exporter nu mu toll maanaam économie dëkk bi dëggantaan moo ci am solo te itam loolu ci yoon moo war a déterminer fooraayu xaalis bi wala ak ñàkk fooram donte nag léegi politique dugg na ci ba puissance yi mën nañ xëy xëy décider d'évaluer benn xaalis wala ñu évaluer benn xaalis léeg-léeg ñu dégg fi léeg-léeg jékki-jékki dégg rumeuru franc CFA dañ ko war a dañ ko war a dévaluer te doo xam ci ban base ko loolu day am jërëjëf mbokk mi mu ne day laaj li ñu wax plan Sénégal émergent ndax am na yaakaar ci suqali réew mi ak bu ko amee seen wàll lay loolu dama loolu dama ñu waaye xanaa ñoo ci xam rek plan Sénégal émergent man moom naa ko mooy mooy liir naa ko gis naa ne dama am am solo ci ay xalaat ma nga waaye problème yu bari itam am na ja ci wàllu finance ba ci boppam ndax dañuy wax nangam nangam nangam ci xaalis a def nangam di xaalis nag ñaari ab projet projet de société wala projet de développement li ciy jaadu ci bindin ba mooy saa boo waxee nangam war naa nekk ndax nangam lay jariñ nangam ji tam nangam a ko war def ci xaalis nga teg te xaalis boobu barab sàngam lañ koy jëlee barab sàngam boobu dañuy jël xaalis bi nag moo ci màcc moo tax li ngay laaj mooy est ce lii ñu wax nii dinañ ko def wala duñ ko def est ce yoon fi mu jógee dinañ ko wut lu ñuy wut nag war cee defar te xamal na am déet basé wu ci du yomb waaye nag xalaat ya moom xalaat yi rafet la yoo xam ne jàpp naa ne mën naa soxla yoon bu baax a baax ci wàllu yooyu mbokk mi day laaj mu ne lan moo waral Sénégal banque ribawi yi ëpp fi banque islamique banque nga xam ne banque ribawi yi moo fi ëpp banque islamique waaw loolu loolu moom day mel ni mooy daanaka xaw nañ koo junj ci biir waxtaan wi lu ko jigee mooy banque ribawiya yi mooy banque conventionnelle bi mooy li nga xam ne adduna bi ci lañ dëppoo waaye teewut Sénégal moom waroon nañoo fexe ba yee ëpp fi loolu nag maa wax ne nit ñi ñoo war a wane ne soxla nañ ko maanaam bëgg-bëggu nit ñi wane di daal moo ci des maanaam dafa mel ni dañoo wane ne li fi nekk baax na doy maanaam bëgg nañ ko waaye amul dara lu nga xam ne maanaam war naa justifier yee ëpp fi bu dee ci ay jullit ci la ëppee te itam potentialité bi mi ngi fi maanaam marché bi mi ngi fi maanaam Sénégal daanaka li ñu def ci li informel wax nañ ni 80 pour cent économie bi secteur informel bi la nekk te secteur informel boobu boo ci demee daanaka ña ngi cay fekk mooy ña nga xam ne te daara lañ génne ci téye daara xam-xam yi lañ fay jëfandikoo itam dañ ciy sàmmonte bu baax a baax l'islam ci anam yu bëree bëri nga xam ne wax naa ko léegi ci kaw boutique yeeg kenkaay yi nga fiy gis ak liggéeykaay yu bari ci informel bi liñ ko liñ ko taxawale mu lislaam nangu la daanaka ko xoolee day tolloog mudaaraba ba mu tolloog musharaka ba mu tolloog yooyu te yooyu mooy li lislaam nangu kon banque islamique yi lii la war lii moo ci gën a bari mooy euh, informel yi beneen bi dolli ki tam mooy banque conventionnelle bi ñu ci nekk bariwul wax naa fi léegi 30 pour cent taux de bancarisation loolu bariwul kon yi anañu ne ñooy ñi nga xam ne ci islam bi lañ nekk waaye nag wane wuñ ne dafa mel ne wane wuñ ne ñu loolu blocage faw nag ñoom itam ñu demande ne dañu bëgg ñu encadrer ñu di ci loi yi dañu bëgg itam ay banques yu dëppoo loolu mel na ne sax am na laaj boo xam ne dinaa ko anticiper fii nii mooy am na ko laaj ne banque islamique yi lan moo tax euh, ndax li ñëpp li ñuy def euh, l'islam dëppoo naan l'islam wala déet Sénégal amagu fi banque boo xam ne 100% islamique amagu fi Sénégal banque islamique bi Sénégal bi nga xam ne moo njëkkoon a banque moo fi ne banque boobu euh, ñu ngi ciy jéem nag ñoom personnel bi nag maanaam personnel bu qualifié boobu moo fi nekkagul Sénégal moom personnel bu man a lijjanti banque islamique amagu fi bareegu fi boobu ñaareel bi itam mooy banque boobu Euh, ñi ngi def ay formation ñoom seen bopp pour dëppale li ñuy def ak euh, l'islam defe naa am na ay comité yu ñuy def mooy mois ñu xool ba xam contrat ya nekk mi ngi dëppoo ak l'islam ci yenn yi wala déet waaye teewul ku fa dem bëgg contrat bu dëppoo ak l'islam ñu defal li mu doon mooy ñun suñu liggéey lépp ci contrat yu islamique lay basé li ñuy def lépp daal am na ay borom xam-xam yu nekk ci ginnaaw yu koy valider ba noppi ba ne dëppoo na ak l'islam ñu doo ko def loolu dama ko Sénégal jërëjëf mbokk mi day laaj lan moo dox diggante finance islamique ak yeneen finance yi lu leen toqale ci diggante bi. waaw loolu itam mel ne xawoon naa ñëw ci waxtaan wi mooy wax naa ay finance yu bari yu ma tudd finance yooyu benn bu ci ne day dellu ci seen i valeurs bopp yaa ngi jàpp yaa ngi am seen corpus religieux corpus religieux bi mooy seen alxuraan wala seen seen seen xadis bu dañu jullit ñi seen sunna bu jullit ñi seen i seen i seen i delluwaayu am nag système boo xam ne àdduna bi ñoom ñoo ñoo ci dëppoo muy système conventionnel di ko doxal nga xam ne daa mel ne ñëpp lañ ko jox waaye itam loolu système boobu nag bu conventionnel boobu mooy fonctionner ni ma doon wax léegi mooy ci crédit yi nga xam ne taux d'intérêt la ñuy fonctionner dañ lay lebal xaalis nga dem boo ñëw indi lu ko loolu mooy li ci gën a bari am na lu ñuy wax crédit bail waaye bariwul loolu luñ koy def donte am na ci dépôt yi itam dañuy protéger capital bi 100 pour mooy daal banque ci gàttal li nga xam ne mooy baaj bu koy tàqalee ñaari finance yooyu mooy dañ naan banque islamique dafa am lu ñuy wax partage de risque et de profit mooy ñetti paire yooyu mooy banque bi ak ci muy financé ñooy séddoo risque bu ci amee bu ci bénéfice amee itam ñu séddoo bénéfice mooy bu dee risque ci alal ji dafa am risque risque bépp bu laal ci alal ji banque bee koy supporté bépp risque bu laal ci perte temps ak yàqu xam nga liggéey am at amoo dara itam neexut risque boobu moom la liggéeykat bi di banque yi nga xam ne mooy banque conventionnelle yi di banque islamique boobu noonu moom partage de profit doogu moo fa am risque moom partagé wuñ ko ak yow risque yëpp yaa koy jël man daal benn risque laa am mooy ba mu munta fay soo munta fay dinaa jël mboolem moyen yi ma am pour nga fay ma dinaa la saisir bu ko jaree boo amee kër bu am valeur bu ma soxla ma jël kër ga jaay ko fayee ko ci lépp loo am lu am valeur boo amul dara lu am valeur nag su ko defee ñuy xaar ba saa boo ko amee waaye ab bor la bu nekk ci saw loolu saa boo ko amee ñu jël si waaye def naa ci en tout cas ci réew yi développé yi ci ci mbiri xaalis moom amagut sanction pénale mooy duñ la ci tëj nag dinañ bàyyi rek saa boo xamee fay ko bu fekkee ne amul dara luñ mën a saisir waaye amaguñ nag di la ci tëj wala ñu la ciy sonal ci sa yaram ci sa ci sa yaram mbokk mi dafay wax ni dañoo wax ni réew yi def finance islamique dañoo am ay jafe-jafe ak banque mondiale. ba mu ba mu ba mu mën leen daaneel mu ni loolu nan la demee. waaw xam nga euh, ci yoon réew mi def finance islamique moom système booba du mën a neexoo lool lool ak système FMI ak banque mondiale FMI. sax xanaa lañ gën a wax la war a gën a amal problème ndax FMI mooy lijjanti lépp lu jëm ci affaire finance bu dee banque mondiale moom financement de projet la gën di def te ñaare projet d'état lay gën di financer mooy état bi am projet banque mondiale financer ko ko ci ay taux yu yu yomba yomb yoo xam ne daanaka léeg sax du ci am léeg itam du jéggi waaye effet bi la ñuy a amal ay problème parce mooy ñi finance islamique dañoo génn léegi ci norme FMI yi ci boppam léegi nag boo ci génnee da ngay nekk ab concurrence boobu léegi du ndax ba léegi nii xam nga sànq wax naa fi deux mille millions deux millions de milliards de dollars mooy économie financière bi actuellement ci àdduna bi alors que bu dee économie mo eh, islamique bi maanaam finance islamique moom deux milliards actuellement ci la ci la tollu deux milliards de dollars mooy un milliard de dollars la woon ay 2008 léegi mi ngi de de mooy doublé na mooy doxin wi gis nañ ne moo gën a gaaw c'est-à-dire ni muy ni muy yokkoo en pourcentage moo gën a gaaw bële ba léegi bee ko ëpp doole ndax moo fi gën a yàgg kon jafe-jafe yi foofu rek lay am mooy concurrence bi nga xam ne da ngeen di nekk ay concurrent te mu ëpp la doole même ci marché bi ñaari jaaykat yi ki ëpp doole te bu ñuy concurrence te ki ëpp doole moom di mën naa indi jafe-jafe morom ji waaye nag jafe maanaam ci ay droit ci ci ci ci ci ci lépp lu nga xam ne ci mbirum droit la terrain boobu moom mënuñ fa am benn jafe-jafe ni ñuy amee légitimité di def seen activité rek la ko ñuy amee. jërëjëf. mbokk mi de laaj mu ni Sénégal gi xaalis bi bariwul te ñu amul liggéey bari na lool loolu nag lan moo ci pexe ban man a am liggéey banques yi man a wàññi seeni intere bu fekkee ne intérêt yi mun ñu ko dindi sax ñu mën ko wàññi. waaw xam nga loolu mu wax mooy wér xaalis bi moom dafa bari ci àdduna bi te liggéey te liggéey manqué loolu mooy li wér xam nga jafe-jafe yi àdduna bi li ñu waxoon léegi ne 1 pour cent wu àdduna bi ñoo yor xaalis àdduna bi. xam nga li jox naa fa exemple ci GAFA boobu ma joxoon léegi ay Google ak xeet yooyu ak ni ñuy doxee xam nga benn société bu ñaar wala ñett nit moom bu ëppee doole juróomi yoon réew mu toll Maroc ak la fa nekk ci ay nit di fa dund nga boole ñeenti entreprise ñu xaw a ëpp doole Afrique gépp loolu jafe-jafe la mooy xaalis am na waaye dafa am fu mu féete léegi nag loolu li koy dindi rek mooy wax na dëgg taux d'intérêt yi dañ ko war a dindi niñ koy dindee nag mooy ñu dem ci beneen système jàpp naa ne système islamique bi loolu la finance islamique la mooy dem ci système boo xam ne da liggéey bu ko defee li ngay gagné rek mooy li nga mérité ci liggéey bi li nga am ci liggéey bi loolu nga gagné boo amul ci liggéey bi dara nga xam ne gagné woo dara bu boobaa nag loolu mooy li nga xam ne dañuy égalité social foofu la amee bu ko defee système bi xaw a xaw a xaw a équilibré wu tuuti mooy xaalis bi di circuler ñëpp di ci jot te itam kenn ku nekk li nga ci mérité rek nga ci am ndax la nga ci am mooy la nga liggéey jërëjëf mbokk mi nee na li ñuy wax économie mondiale ci boppam nee na seetlu na ni moom dafa am ay jafe-jafe waaye léegi loolu lu koy waral ak lan mooy xal bi xal al azimatul waaw xam nga économie mondiale wax naa wax naa fi léegi ñetti crise yi ci mujj nga xam ne ba léegi moo ñuy xam nga ñun ba léegi nii jeexiti crise 2008 bi moo ci la ñuy dund ñett yooyu yëpp expliqué naa expliqué naa daanaka li ko waral mooy déconnexion boobu mooy teqalikoo gi finance ak économie di teqalikoo ak itam mooy li ñu waxoon léegi rek mooy inégalité sociale bi mooy alal ji nga xam ne ñeent ci loxo yi ñenn nit rek la nekk ñoo xam ne liggéeyatuñ liggéeyatuñ dañoo tëdd def ko alal ji ci banque yi alal ji di indiwaat alal ji ci àdduna bi yëpp nga xam ne damay alal ji daal day dugg ci àdduna bi jëli yeneen alal yi booleeg moom indi jox leen te ñoom ñu tëdd fi ñu tëdd loolu loolu ay problème la léegi nag loolu solution bi rek man jàpp naa ne mooy renverser waat complètement situation yi mooy parce que rapport bi may présenter rapport bi am ci diggante gis nañ ne saa bu finance amee problème économie am problème kon finance bi su amee problème tant que euh, def réformer wuñ ko moom ci boppam duñ dañ di nekk ci ay ci ay ci ay jafe-jafe économique loolu nag euh, defe naa ne su mel ne finance islamique benn la ci solution yooyu nga xam ne moom la ñuy poser am na yeneen solution yu ñu mën a am waaye finance islamique moom benn la ci te itam jàpp naa ne bu dee ci kaw Sénégal méthode boobu ma wax mooy génn ci modèle banque te dugg ci modèle de gestion de fonds mooy gestion d'actifs loolu moo gën a efficace jàpp na jërëjëf mbokk mi da doon laaj banque islamique lan moo ko wóotale ak banque yi ci aw doxalinam lu kon mën na ne boobu jàlloon waaw bitam de laaj mbokk mi dafay laaj mu ne Sénégal nii banque yi baree ay intérêt te intérêt diis lool bu ko defee liggéey ci nee ba am ci dara day jafe lool nga xam ne léeg-léeg da dégg ñu ni nit amel na banque bor yu baree bari loolu loo ci mooy xal boo xam ne dina ko mën a xal waaw loolu xam naa toujours même daanaka même yi ñooy ñooy xaw a si mooy mooy mooy liggéey ci am ci dara comme ni ñu bu néew doole mooy comme économie bii ñu yor ñun Sénégal xam nga fi ne problème yi ngay yu banque soo demee ci réew yu développé yi dafa doo ko fa dégg lu bari par amee na nit banque ba ba ñu ngi koy denc ñaare fi ne li ci gën a bari mooy xanaa mafia nga fay dégg lu gën a bari mooy di liggéey détourner ay fonds ci banque bi waaye waaye waaye comme ni affaire Jérôme Kelfer boobu ñu doon dégg fa nekk ci Société Générale waaye dégg fa nit kuy liggéey nii rek parce que économie yooyu dañoo am doole mooy gaaw ñoo daanu ci loolu donte xam nañ ne baaxut ndax liggéeykat yi amatuñ lu bari mooy ñi ngi fay banques yi ñi ngi ñi ngi dund waaye amatuñ xaalis ñu gis na itam ñ am xaalis daanaka mooy ñi tëdd rek ñi tëdd def seen xaalis ci banques yi comme noonu ko defee loolu bu ne réew mel ne Sénégal nag nga xam ne réew mi bariwut xaalis wax dëgg Euh, problème yooyu fi gaaw a gën a gaaw a feeñee itam waxtu wu nekk ñu saisir nit ñi di nangu seen i biens yu ñu amoon alal kër goo xam ne nit da ko tax ba mu egg a fay banque bi fayu ko yooyu intérêt yi dañuy parce que dafa su bari ba noppi risque yi bari boole ci risque yi saa bu ñëwee rek yow nga am jafe-jafe te bu ñëwee jafe-jafe bi nga am day gën a bari ndax intérêt ba dafa bari woon su ko defee dootoo mën a fay ñu topp la ba egg ci li nga am lépp ñu nangu ko loolu nag benn solution wala am mooy fexe ba ñun di dëppook suñuy valeur religieuse ci wàllum koom-koom ñu fexe ba di ko doxe di ko doxal mooy fexe ba euh, lépp ak intérêt du amat yi fi ne loolu ba amut daanaka doo lii dootuñ ko déggati fi ne mudaraba ak musharaka xeeti financement yooyu buñ ko essayé woon dootuñ déggati sax banque bi nit amel na ko nangam mënu koo fay ma nga ñuy nangu alalam parce duñ ko nangu mooy dañ lay topp saa bu ñu gisee ne nar nga am jafe-jafe ñu ñu jëm laa jubantil bu ñu ko mënut a jubantil nag ñu arrêté foofa ñu arrêté foofa business ba ñu xam ne lii du projet bu rentable ndax banque bi intérêt dajee nekk du la bàyyi ngay daanu yow itam euh, sa intérêt ngi ci sa intérêt nekkul ci liggéey te amoo dara su ko defee dañuy topp liggéey bi mel noonu waaye fi ne banque suñu banque yi buñ la xasee lebal xaalis seen yoon nekkul ci niñ ciy liggéeyee demee doog ci waaye duñ ko lijjanti ndax ñoom amuñ ci benn intérêt ci di sonn ci la lijjantil sab liggéey ni muy doxe bis boo demee ba fay jot daal boo fay si wut bu boobaa ñu jóg nag wut pexe muñ mën a am pour li nga war a fay nga fay ko jërëjëf sëñ Souhaïbou Diop sant nañ la bu baax ci waxtaan wi laaj yi sax des na waaye waxtu wi moo mel ni moo xëj moo xoj suba insha allahu sëriñ Kosso si moom la ñuy dalal insha allahu taala mu war noo waxtal ci sabilul wusul mooy yoon wi nga xam ni ci lañuy jaar ba yegg sëriñ Kosso si bu subaa moom la ñuy dalal mu wax yoon wi ñuy jaar ba egg sabilul wusul yoonu egg képp ko xam ne waxtaan wi raw na la itam rajo yii sëriñ Modou Kara Diop limoon léegi muy Touba Mbacké FM muy Walf Fadjri muy Sud FM muy rajo yi nekk diggante tubaa ak Darou Moukhty yépp danañ ko jàllale réseau yi nga xam ne ñoo fi nekk di ay réseau itam danañ ko jàllale télévision yi fi nekk itam lu mel ni ki Diaspora lu mel ni ki Bichri TV lu mel ni ki Touba TV Lamfal TV yépp nañ ko jàllale naka noonu ci wàllu internet yi tamit su ngeen ci duggee ci euh, barab yu baree bari di ngeen fa fekk waxtaan wi man cee ànd ak al muassasatul wafa bi huquqil iman kon képp koo xam ne waxtaan wi raw na la mën nga koo toppaat foofu rek incha allah taala